الرحمن bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidi alawalin wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiicina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiya allahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abil abbaas ahmad ibn muhammad tijani wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ba tey ci kitaabul wuduu'i ci saxiixu imaam al-Buxaari alayhi min allahi min allahi ar-rahmati war-ridwaani mu ne baabu ghasli ar-rijlayni wa laa yamsahu ala al-qadamayni moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi wees maanaam buntu raxas ñaari tànk yi te it ne duñu masaa ci ndëggal tànk yi comme ni nga xamante ne noonu la indee xadiis sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne indi woon na ko ñaari yonte bii mooy ñetteelu yonte mooy bi mujj bi nga xam ne ci la ko indi ci saxiix bi mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ginnaaw tukki goo xamante ne dañoo tukki woon dafa ñëwoon nekkoon ci seen gannaaw waaye ba leen dabee fekk nag waxtu yu tàkkusaan bi mi ngi leen woon a njatt ñu nekk di jàpp ba pare di nekk nag di masaa ci seen tànk yi ci la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee ca kaw maanaam yëkkati kàddoom ca kaw ne waylun lil aqabi minan naar wax ko ñaari yoon wala ñetti yoon mu ne toskare ñeel na ñi ñeel na tànk yi maanaam ñeel na ndëggal tànk yi maanaam ñeel na tëstan yi nee na minan naar ci sawara ginnaaw gi gisoon nañ tamit baabul madmadati fil wudu'i maanaam buntu gallax ndiko ci njàpp ginnaaw bi nga xam maanaam mu wax ne mu indi ci xadis sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu moom mooy xadisu musnad bi amma yeneen daf koo tudd daf koo tudd rek taaliqan maanaam tudd ko noonu rek maanaam daf koo junj mooy fi mu naan qaala ibn Abbaas wa Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhum an nabi sallallahu alayhi wa sallam maanaam foofu ñooy da leen a tudd waaye xadis bi nga xamante ne moom la indi càllaleem ci lu jokkaloo ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy xadis sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne dafa indi dafa laaj euh, ndox ngir jàpp mu wane ni nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du jàppoo mu daal ne nag gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa mu jàpp jàpp gu jege sama njàpp lii ginnaaw gi mu ne man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsahu ghafara allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi mu ne képp koo xamante ne da ngaa jàpp jàpp jàpp bu jàpp nga daal julli ñaari rakka yoo xamante ne waxtaanoo ci ak sa bopp mu ne yàlla buur yàlla subhaanahu wa dina la jéggal li nga xamante ne moom moo jiitu ci sa ci sa ci sa ay bàkkaar maanaam xadis boobu ginnaaw bi nga xamante ne moom la euh, maanaam xadis boobu la indi indi woon na ci maanaam baatu gallaxndiku ndax bi mu waxee naan ma tamat moo ba wastan shaqa wastan far maanaam ne topp mu gallax ndeku ginnaaw bi mu raxasee ñaari loxoom yi maanaam ba ci maanaam ñaari tenq yi mu daal di gallax ndeku sarax fiiru naka gis nañ baabu xaslil aqaabi maanaam raxas buntu raxas yi nga mooy di tamit mu mu daal di ci indi waxu sayyidina al Muhammad ibn Sirin rahimahullah mu ne moom daf daan raxas bërëb yi nga xamante ne fi la jaaro yi daan nekk maanaam nga xamante ne buy jàpp place bi jaaro yi nekk daf ko daan raxasaale loolu gisoon nañ masala yi nga xamante ne moom moo ci nekkoon gisoon nañ ci xadiis sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nee na yenente bi nee na noona moom ci boppam moo romboon ay nit loolu moom la muhammad ibn ziyad rahimahullahu taala te moom mooy muhammad ibn ziyad al qurashi al jumhi rahimahullah moom mu ne sayyidna Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu daf ñoo romboon ñuy jàpp ci jàppuwaay bi bërëb bi nga xamante ne dañ ko waajaloon ngir jàpp ngir ngir lapp mu ne bam ñu rombee daf ne asbirul wudu'a fa inna Abal Qaasim sallallahu alayhi wa sallam qaala waylun lil aqaabi minan naar na ngeen matal njàppali ngir ne sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom mooy Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam nee na waylun lil aqaabi minan naar kon xadis boobu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ tamit baabu lay rijlayni fi na'layni wala yamsahu ala na'layni buntu raxas bi nga xam ne moom la ñuy raxas da tànk yi bu nekkee ci biir ay dàll yoo xamante ne ay ay ay naala la maanaam ay carax la wala boog mu nekk ay xeet yi euh, nu pied maanaam mu nette duñu masaa ci kaw dàll yu mel noonu kenn du ci masa maanaam loolu tamit gisoon nañ ko gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la ko Ubayd ibn Jurayj laajee ne ko gis naa ngay doxale ñeent ngay def ñeenti mbir yoo xamante ne gisuma kenn ci yeneen sa sa ñi àndandoo yi radiyallahu anhum di ko def léegi géej ci yooyu nag bokk na ci mu ne ko damaa gis ngay raxas ni'aala sabti maanaam damaa gis wa ra'aytuka talbasu ni'aala sabtiya gis naa la ngay sol dàll yoo xamante ne maanaam amul karaw maanaam dàlli der yoo xamante ne amul karaw waaye bi nga xamante ne moom la wax moom la ko doon tontu mu ne fa inni mu ne wa amma ni'aala sabtiya fa inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yalbasu ni'aala allati laysa fiha sha'r waa wa yatawadda'u fiha fa ana uhibbu an albasaha mu nekk man day bu fekkente ne dàll yooyu nag lii nga xamante ne moom nga ci gis maanaam li nga xam ne moom moo tax nga gis ma koy bëgg di ko sol mooy dama gis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy sol dàll yu mel noonu ba noppi nga xamante ne amul karaw waaye mu ciy jàppoo maanaam muy jàpp ci biir dàll yooyu maanaam mooy ne dafa jël da tànkam mu nekk ci biir dàll yi muy raxas muy muy muy jàpp bi mu yeggee ci tànk yi simmiwut dàll yi daf koo raxasaalee noonu maanaam loolu euh, moom gisoon nañ ko te <coughs> gisoon nañ tamit xadiis boobu ak guddaayam gisoon nañ baabu euh, tayammuni fil wudu'i wal ghusl maanaam buntu euh, tayammun mooy mooy di tàmbalee ndeyjoor ci njàpp ak wal ghusl ak ci raxas loolu gisoon nañ ci xadiisu sayyidina Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la leen Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi waxoon bi ñuy war uh, ro maanaam bi ñu bi bi bi bi bi doomam di génne anha muy sayyidatu Zaynab radiyallahu anha mu ne ko mu ne ko ibda na bi mayaaminiha wa bi mawaadi'il wudu'i minha maanaam na ngeen tàmbalee boo leen koy sang na ngeen ko tàmbalee ci ndeyjoor yi waaye tamit ngeen tàmbalee ci cëri njàpp yi ci moom maanaam xadis boobu comme niñ ko gisee woon mooy di maanaam tàmbale maanaam cangaayal farata insha allah daan ci ñëw maanaam cangaayal farata lenn dong la moom mooy lépp loo xamante ne nekk na lu ñu tuddee zahirul bashara maanaam ci biti ci yaram lépp rek maanaam na tooy loolu mooy cangaayal farata ginnaaw ba nga ci amee yéene loolu soo ko defee li nga def loolu sangaayal farata la tudd moo xam ci biir géej nga dugg moo xam da nekk chasse bi tiim la wala da dugg ci piscine wala feneen ak feneen foo xamante ne mën naa ne loolu yëpp sangaayal farata la tudd waaye su fekkente ne nag dañ koo bëgg a defee ci anam bi mu gën a mate te ni mu gën a dëppoowee ak sunna mooy buñ koy tënk itam kàddu yii rek lañ koy tënk mooy ne noonu ngay def waaye nag dangay ngay tàmbalee nga xamante ne moom mooy cëri njàpp yi soo paree ci cëri njàpp yi li ci def moom ngay xaaj rek nga tàmbalee ndeyjoor bi soo paree nga def càmmoñ bi mu daal di jeex tàkk maanaam loolu moom na koo tënkee noonu euh, loolu moom moo tax léeg bu ñu naan euh, càngaayal farata ñu bari mënuñu kook càngaayal farata dafa jafeek yooyu yëpp xaqiqatan amul càngaayal farata yomb na maanaam amul dara lu ci jafe yéene dong la laaj mm-hmm. ak na na ndox mi mat matale loolu rek la laaj laajul leneen loolu euh, te nii nga xamante ne bu dee niñ koy tënkee nii it nii la nii la yombee maanaam nekk loo xamante ne lu lu jafe la daal maanaam daal dëgg-dëgg kuñ ne demal nga sangu cangaayal farata mu dem jël ndox euh, sorti ko ci ci ci yaram bi ba mu jeex rek kooku sangu na cangaayal farata kenn mënu ko ni sangu woo cangaayal farata manoo koo des na nangam nangam loolu amul daal lu ci compliqué vraiment dégg nga mu ne gisoon nañ tamit hadith sayyidatu Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne mu ngi doon wax naan kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa yii yéemoon na ko maanaam mooy bëggoon na lool soppoon na lool maanaam baatu yéemoon na ko loolu lay tekki maanaam mooy soppoon na lool fi eh, maanaam di tàmbalee ci ndeyjoori ci ay suy daan sol ay dàllam ak su daan peñewu ak su daan maanaam ci laabam yëpp maanaam ak ci mbiram yëpp waxoon nañ ne la am na ci riwaaya eh, imam Abu Dawud rahimahullah boo xamante ne dafa ne wa fii fi wàcce ak ci soccoom itam maanaam loolu tamit ala kulli xaal maanaam tàmbalee di ndeyjoor loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo moo gën niki noonu comme ni nga xamante ne noonu la ndeyjoor gënee càmmoñ si suñu jotaay bi weesu waxoon nañ ko am na nag ay mbir yoo xamante ne tudduñu ko woon waaye tamit yu am solo comme lu demee nekk wàllu sàrt bi julli bi maanaam ni bu ñuy julli comme saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom Seydina Anas radiyallahu taala anhu ak ñeneen ñoom dañ doon wax Seydina Hudayfa Seydina Salman radiyallahu anhum nga xamante ne bu ñu daan sàppe julli ñoom dañ daan dem dañ daan njëkkante di diir ndeyjoor bi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu daan sëlmal lu ci ëpp bu bu bu sëlmalee ba nopp ba toog buy tourner ndeyjooram lay tourner maanaam ci côté ndeyjoor bi maanaam ni bu toogee nii comme nii bu bu dee sàppe bi ñu ci def ci ginnaaw lañ ne buy tourner ndeyjoor bi lay tourner ni ki noonu waaye nag place bi gën ci place julli moom mooy fii tollook imam bi maanaam foofu moo gën après ginnaaw loolu nag ndeyjoor bi gën moo gën càmmoñ bi dégg nga kon euh, léegi ñu ñëw ci baabul iltimaasul wudu baabul timaasil wudu baabul timaasil wudu idha haanat as-salah maanaam baabul bun buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu bii ñuy gis mooy buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci iltimaasi làmbatu maanaam di daj di jéem a wut di sàkku al wudu i ndoxum njàpp maanaam waxoon nañ ne la wudu wudu moom mooy njàpp al wudu moom mooy ndoxum njàpp idha haanat su jot su xaana mooy jege na wala jot na maanaam buñu naan jege na lay tekki xaanat mooy jege na aanat mooy jot na maanaam waaye ñaar yooyu yëpp daanaka mën nañoo jëlanti maanaam maanaa bu nekk day jël maana waxu moroomam comme ni nga xam ne noonu la ñu waxee ne qad qaamati salaa maanaam julli gi taxaw na maanaam loolu tegtalewul ni tàmbali ñëw julli waaye li muy tekki mooy ne ñi ngi taxawal julli wala ñi ngi waaj a taxawal julli loolu lay tekki maanaam ñi ngi waaj a julli moo tax nga qad qaamati salaa maanaam fii tamit iza xaanati maanaam mooy su gi jege mu ne wa qaalat Aisha mu ne na maanaam buntu li nga xamante ne moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala noté ko moom mooy ne dafay leeral ne maanaam njàpp du nekk loo xamante ne day war lu dul bu julli jotee niki noonu ndox mu ñu jàppoo tey fi mu toll boo ko amutoon maanaam faw waxtu wi maanaam bu waxtu wi duggee war ci lay ci lay wut ndox mi nga war a jàppoo daal di nekk di nekkee farata waaye masalan duñ ne la ndox amul rek ñu ne la faw nga daal di wër ndox léegi léegi léegi déedéet waaye su waxtu su julli jegeñee ba nga xamante ne waxtu waa ngi dugg ci foofu lañ lay lañ la ñuy sàkkoo ci nag ne faw nga dem defi ci ko waaw loolu kon euh, loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy ne boroom xam-xam yépp rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne ki nga xamante ne moom mooy euh, jàpp ki nga xamante ne moom moo jàpp laataa julli ñëw laataa jullee jot kooku bu julli jotee maanaam ne loolu lu rafet la kenn waxul ne non jàpp moom waroo koo def fekk julli jotut loolu amul kenn ku ko wax maanaam boo jàppoo laataa julli bi di yegg loolu li nga def loola lu rafet la loolu boroom xam-xam yépp rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci te bu julli jotee bu fekkente ne njàpp googu tuyul bu boobaa njàpp dootu la waraat loolu itam euh, beneen mbir la boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci mu ne wa qaalat Aisha mooy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin euh, radiyallahu anha al-Humayra bi nga xam ne mooy soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anha jullee ko mu ëpp li nga xamante ne moom la solo ci xadiisu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi ci ëppale moom mooy jigéen ji nga xamante ne moom moo ci li ci ëpp ki ci ëppale comme bokk na ci xadiis yooyu mooy suñu xadiis bi weesu te bokk na ci màggaayam mooy xadiis bi nga xam ne moom la ñu weesu ndax day wane màggaayu sayyidat Aisha radiyallahu anha ci ni nga xamante ne moom mooy niñ ko joxe li ñuy tuddee jawaami'ul kalim ndax xam nga yeneen ki bi sallallahu alayhi wa sallam dafa beroo jawaami'ul kalim waaye am na ci saxaabaam yi radiyallahu anhum ñoo xamante ne suñu waxee da ngay daal di mu ci waxin wi ni mu rafete ak ni ñu koy tegale ba nga ni lii daal munta nekk lu dul waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waaye comme niñ ko gisee xadis boobu xadis bi ñu romb sànq xadisu mawquuf la ni niki noonu xadis la boo xamante ne ah, ah, waqfi la maanaam ngir ne xadis la boo xamante ne day day melale maanaam nan wasf xalqi aw xuluqi bii nag wax xal xal xuluqi la maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nii la baaxoo daan def maanaam da di melale jikko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye bu ñu xoolee ni mbir yi ay jëf la maanaam bu boobaa tamit day nekk xadis ci ali maanaam xadis boo xamante ne xadisu jëf la waaye tamit comme def ko nettali ngir ne baat yi nga xam ne moom la jëfandikoo du baat yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ay baati boppam la moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha moo tax mu nekk moo tax wax jooju nga xam xamante na noonu la ko waxee maanaam ngeen gis ne wax la joo xam ne noonu la matalee comme niñ ko gisee ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna moom sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha nee na xadarat subha suba suba suba gi dafa teew fal tuumi sa ñu daal di lambatu almaa u ndox falam yu jat te dajuñu ko fa nazala mu daal di wàcc at tayammumu tiim maanaam lii wax jii nga xamante ne moom la wax xa mi ngi ci saxiix imaam al buxaari insha allahu taala danañ ko gis ci soo ci ci euh, kitaabu tayammum niki noonu ci tafsiru suratul maida insha allahu taala tamit danañu ko gis ci xadisu euh, sayyidat aisha radiyallahu taala anha ndax riwaaye bii nga xam ne moom la waxee nii baat bi jëmmi baat yi moom mi ngi koy indiwaate moom imaam al buxaari rahimahullah ci tafsiru suratul maida mu ne kon euh, julli dafa teew ñu daal di wut ndox te amuñu ko maanaam bu aayee tiim nag doog a wàcc maanaam loolu moom mooy wane ne kon ndox bu fekkente ne da ngay wut maanaam julli dafa jot da ngay daal di wut ndox ba noppi doog a euh, da ngay daal da ngay daal di wut ndox boo wutee ndox nag te amoo ndox nga daal di mën a tiim waaye nag que waxtu wi comme dafa suba bi moo teew loolu la wax maanaam loolu moom mooy Euh, fi mu ko fi mu ko wajhul istidlal mm-hmm. maanaam wala boog euh, mahallul istidlal bërëb bi nga xamante ne foofu la tegtaloowee ci mbir mi mooy loolu mooy ne suba gi teew na mooy ne kon waxtu wi jot na ñu doog a nag wax ne nañ dem wuti ji lu ñu lu ñu jàppoo mm-hmm. voilà loolu kon moom la mu wax nag bil isnaad muttasil fi awwalil kitaab ilayhi haddathana abdullah ibn yusuf te moom mooy at-tinnisi abu muhammad al-kalaa'i ad-dimashqi mm-hmm. summa al-Misri rahimahullahu ta'ala nga xamante ne Dimashq moom la cosaano moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom moo solo ci moom directement waaye imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye faaw day am ku dox seen diggante ndax imam al-Bukhari rek moom moo ko gis moom moo jëlee ci moom ci biir a'immat maanaam a'immatu sitta maanaam juróom benn waa ko ashaabu kutubu sitta yi imam Abu Dawud am na ñetti xadis yu mu solowee ci moom maanaam jëlee ko ci moom imam at-Tirmidhi benn la ci am niki noonu imam an-Nasa'i am na ci fukk ak ñett comme niñ ko waxe woon mu ne qaala nee na axbarana Malik te moom mooy ibnu Anas radiyallahu radiyallahu anhu wa rahima ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir eh, rahimahullahu al-Asbahi al-Himyari Abu Abdullah nekkoon dàkkantalam mi ngi génn àdduna mi ngi gane àdduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année bi ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon imaamu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu salaam bi mu amee fukki at ak juróom ñaar ca la fa la nekkoon imam foofa nga xamante ne ci la ko ci la ci la mu ne juguma di wax nit ñi ci di def ay fatwa lu dul ne am na juróom benn fukk ñoo xamante ne ay sëriñ lañ ci biir jumaa ji Madina ñoo xamante ne ñoom ñëpp xiirtal nañ ma ci loolu ne ma yow dëgg-dëgg yelloo nga tax toog ci par place boobu maanaam moom fukki at ak juróom-ñaar ci la tàmbalee nekk di jàngale foofu ci war a nekk fa imam rahimahullahu ta'ala maanaam moo tax imam la boo xamante ne moo tax ki ñuy wax Maalik as-Saxiir tamit daanaka noonu la xaw a jege wantoo ak moom mooy al imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah nga xamante ne ci fu téere ma yi rahmatullahi alayhim si ñuy wax ne diw bu ñu naan al imam mooy mooy bi waaye bu ñu nee ash-shaykh sëriñ bi ñu ngi ci nam al imam ibn abi zayd al-qayrawani rahimahullahu taala moom ci tamit bi mu amee 17 ans ci la bind risaala bi maanaam euh, kon ñoom itam euh, naka noonu ñoom ñëpp ay imam lañ maanaam imam bii mooy imaamu moo tax ñu naan ko maaliku sax ngir dafa bëri lu mu nuroo ak imaamu maalik Euh, rahimahullahu taala te it am njàngaleem maanaam moom mooy ki ki ci mujj ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy almutaqaddimuna maanaam ndax fuqaha umaaliki yi rahmatullah dañoo am ñu ñu tuddee almutaqaddimuna am ñu tuddee almutaaxiruna maanaam almutaqaddimuna mooy ñu njëkk ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu njëkk ñi mooy bu ñuy wax dañ naan mag ñi ak ñi ci def ñu mujj ñi maanaam euh, ci ñun diine ci jargon bi ñu yor maanaam terminologie bi bokkut ak ñun wolof yi bu ñuy wax du benn de ñun wolof yi ñun diine bu ñuy wax mag ñi ñu njëkk ñi la ñuy wax ñu bokk ci trois générations yu njëkk yi am mooy ñooy as-salaf salafu salih alors que bu dee ñun wolof yi su ñuy wax mag ñi maanaam léeg-léeg tax mën na fekk muy dund maanaam kon loolu maanaam nañu loolu lu mat a bàyyi xel la ci al imam ibnu abi zayd al yi moom mooy ki nga xamante ne moom ci lañu ñu yemalee moom la yamalee yemalee mag ñi maanaam ci moom la mag ñi yem maanaam kon euh, maanaam imaamu Malik daal ala kulli xaal maanaam ngir tënk rek moom moo solo xadis bi ay xadisam ñu ngi ci asxaabu kutubu sitta maanaam ci kutubu sitta yëpp lañ nekk mu ne an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha te moom mooy Ishaq ibn Abdullah ibn Zayd ibn Sahl al-Ansari an-Najjari ndax Abu Talha moom moo tudd noonu Zayd ibn Sahl an-Najjari mu ñu koy dàkkantele maanaam Ishaq bi ñu koy dàkkantele Abu Yahya wala boog ñu koy wax Abu Najih moom mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaayu yonent biir sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu maanaam ndax moom kii baayam kii baayam Ishaq bi Abu Yahya bi kii baayam moom mooy frère Seydina Anas la radiyallahu ta'ala anhu waaye ñoom ñoo bokk yaay maanaam moom Seydina Anas Abdullahi ibn Abi Talha bi moom ak Seydina Anas ñoo bokk yaay yaay lañ bokk Euh, ndax ñoom ñaar ñëpp ummu sulaym mooy seen yaay mhm. radiyallahu ta'ala anha mu ne ñu abu talha nag jur ki nga xamante ne moom mooy abdullah imam maanaam maanaam euh, moom euh, sayyidina anas bi malik nekk maanaam ngi gis ne maanaam anas ibnu bii nag wuute na ak anas ibnu bi nga xamante ne moom mooy papay imaamu malik mhm. maanaam ñoom ñaar bu ñu benn waa ah. léegi kon mu ne an anas ndax wolof yi léeg ñu mu dégg ci ñu ciy wax lool waaye ñoom ñaar ñu benn xaaju ñu bay nekk benn dégg kii saxaaba la kee dégg nga taabi'i la voilà kon ñu benn mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala kon waxoon nañ moom mooy mu sayyidina Anas saxaaba bu màgg boobu borom jaleere yu kawe ya ki nga xam ne moom mooy xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina di ko doon liggéeyal liggéeyal ko fukki at maanaam bi mu nekkee bi mu amee fukki at la ko tàmbalee liggéeyal di ànd ak moom takkoo ak moom ba ba mu amee ba ba ba lu tolloog fukki at maanaam mu maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam doogu génn àdduna radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Hamza mi ngi génn àdduna moom quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daa di euh, maanaam mu daa di moom mooy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na ra moom tey sa xadisam ñoom ñi ñëpp seen xadis ñi ngi ci ci kutubu sitta ba mu des Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi taala ci teqantal bi ñu la wax léegi annahu qaala sayyidina Anas radiyallahu anhu nee na ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waxaana fekk jot na salaatul jullik tàkkusaan faltamasa mu muy muy muy muy làmbatu annaasu nit ñi alwadu'a ndox maanaam ndox njàpp falam yajiduhu te amuñu ko maanaam bi gis nga kon fii tamit waxtu wi dafa daal di jot muy doog ñëw ñuy doog ñëw di doog a li nga xam ne moom mooy ndoxum jàppale loolu moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadiis bi fii maanaam bi nga xamante ne kon loolu dañ ciy jàngee ne waxtu wi feeg duggagul làmb wut ndox mi mi nga xam ne moom la ñuy jàppoo du nekk farata niki noonu mbooleem charte yi nga xamante ne ay charte julli lañ ndekete kon du ñu nekk farata lu dul waxtu julli bi dugg si maanaam ngir ne jàpp dafa bokk mooy sart sax bi gën a dëgër ci sart julli yi yeneen sart yi ci des yëpp am na ci yoo xamante ne dañ ciy wuute donte léeg-léeg yenn wuute yi dana ci am ak beru da ciy am lool maanaam wax ju isolé lay doon waaye julli moom waaye maanaam masalan tey laabug euh, laabug laabug euh, euh, sobe laabug sobe loolu borom xam-xam yi wuute nañ ndax farata la ci julli ci ci julli wala déet charte la waaw wala déet loolu wuute nañ ci amma comme euh, fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom seen biir ñoom ñoo ci wute lée laabut mi nga xamante ne moom mooy masalan jublu xibla tamit am na wax yoo xamante ne wax ju beru la yoo xamante ne dañuy wax ne euh, du farata du maam du charte pour julli ak yi nga xamante ne ak yu mel noonu yëpp waaye duggug waxtu ak wutug ndox ñoom ñaar ñooy yi nga xamante ne moom ay charte lañ yoo xamante ne ñoom ñu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim moom moo tax euh, moo tax kon ñu ñu xam ne euh, waxtu su fekkente ne waxtu yu dugg si na ci la ñuy dooga maanaam ci lay wut ndox nekkee charte nekkee de nekk farata niki noonu mboolem yeneen charte yi maanaam tey xam xibla fan la loolu du nekk condition lu dul julli jot maanaam su julli jotee bu boobaa nag ci la wut xool fan la xibla nekk di nekkee tamit farata ak yeneen ak yeneen maanaam loolu mu ne fal tamasa moo tax mu làmbatu na annaasu nit ñi alwadu andox falam yajiduhu te dajuñu ko mu ne fa loolu euh, fa utiya mu ne ñu daal di indil maanaam mooy kon ne ginnaaw de dañoo nekk di wër maanaam di wër lu ñu jàppoo fa utiya ñu daal di indil rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi wadu in ci ndoxum njàpp mu daal di maanaam foo fekk ñu daal di dem xool wër a wër am koo xamante ne gis nañ mu yor ndoxum jàpp waaye ndox ma mu yoroon nag kenn nit dong la mënoon a jàppul waaye dañ koo indil yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa wadaa mu daa mu di teg mu daa di dugal rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii zalika fii zali fii ci biir zalika al ina ndab yadahu ab loxoom wa amara naasa mu daa di digal nit ñi an yatawadda'u ci ñu jàppoo minhu ci moom maanaam qaal euh, maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy gise moom mooy ne maanaam séddoo maanaam loolu séddoo li nga xamante ne noonu la nekkee cosaan ak sunna ci biir diini ji maanaam bañ di nekk ko xamante ne da ngay da ngay euh, ne man euh, naka lañ tudd égoïste maanaam égoïsme maanaam ne daal man suma bopp rek laay tal sama bopp rek laay xool xooluma leneen daañ ñëw nag ci leneen ci wàt ci wàllu séddoo gi waaye séddoo gi jëmmi séddoo gi rek maanaam dafa bokk ci li nga xamante ne dafa bokk ci sunna yi te it boobu loolu day wane ni saxaaba yi radiyallahu taala anhum dañoo amoon am xel mu dal boo xamante ne ci wàllu googu imaginaire ki nga xamante ne amul lu dul benn loo xam ne moom mën na cee jàppoo mu ne nañ ko bokk ngir wóolu gi mu wóolu màggaayu boromam subhaanahu wa taala ak ci ne ñu doy maanaam imaginaire tey bu fekkente ne ci loolu lañ koy def waxuma laaj ci li nga xamante ne moom mooy wàllu yeneen mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a woyof fii mu toll maanaam te nga ciy gis ci ñoom ñoo xamante ne lu dul benn du ñaar ci ay xadiis nga xamante ne dañuy gis ne benn mbir rek kay am maanaam mbir mi du ko tax a bari waaye bu ñu ko séddoowee ñoom ñépp ñu bokk ko dañuy gis yàlla def ci barke bu rëy rëy maanaam loolu dañ koy gis te lu dul benn du ñaar te ñaara nit ñi tamit noonu lañ mel maanaam doo gis nit koo xamante ne ak yiw dafa mag ci moom maanaam mu nekk koo xamante ne teraanga dafa sax ci moom lu dul ne day nekk koo xamante ne lu bari bari bu nangoo di séddoo ak nit ñi maanaam di bokk ak nit ñi rek da gis ne mbir yi day daal di yomb waaye loolu dafa jafe lool ci ki nga xamante ne maanaam soit dafa nekk ku nay wala boog mu nekk ku siis wala boog mu nekk koo xamante ne maanaam borom bi subhaanahu wa taala dafa tëj xolam ci yiw yu baree bare maanaam loolu kooku lu jafe-jafe ci moom lay doon ndax moom day jàpp ne fi mu toll non non non lii mënu ko bokk kenn maanaam moom noonu lay xalaate waaye tamit beneen mbir mi nga xamante ne mat naa bàyyi xel fii mooy beneenum njàngit mooy suñu demoon tey ba nga xamante ne mbir mi nag dëgg-dëgg xool nañ ba xool waaye kenn rek la moom moo ko mën a am loolu règle bi ciy dox mooy li ñu tuddee la isaara fil qurab maanaam moom mooy mënuñoo euh, ëppal ak ëppal du am ci lépp loo xamante ne xeetu jaamu yàlla la maanaam tey fi mu toll su fekkente ne man benn ndoxum jàpp laa nit ci def ñëpp toog maanaam te lii man man bu ma ko jàppooyee day jeex damay ne d'accord mais léegi man naa jàpp ba pare léegi su ma jàppoo su defee ma jox leen waaye nag damay jàpp ba pare maanaam loolu moom mooy la isaara fil qurab maanaam qaida boobu nit ki noonu mboolem yu baree baree bare insha allahu taala dinañ amaat occasion ñëwaat ci ay xadiis yu baree bari yoo xamante ne dañuy tegtale qaida boobu maanaam lu demee nekk maanaam euh, ñu war a euh, naan lu baax lu ne daal maanaam faw munoo ko bàyyeeg nit ñi maanaam faw nga jëkkante ko mm. waaye am maa li nga xamante ne nag moom mooy isaar maanaam mooy ëffal loolu dafa bokk ci jikko yi gën a tedd comme li nga xam ne noonu la ko yenente bi ni ko borom bi subhaanahu wa taala mm. taggee waa ansaar radiyallahu anhum ci sóoratul hashr maanaam kon loolu moom mooy euh, loolu kon benn mbir la boo xamante ne bu ma bàyyi xel la mm. beneen bi ci des moom mooy ne confiscation li ñuy wax maanaam li nga xam ne dañuy jël yëfi jàmbu maanaam ne lii comme intérêt public dafa taxaw maanaam kon intérêt général dafa taxaw intérêt public dafa taxaw dañuy confisquer alalu jàmbur lii tam comme li al-Muhallab wax rahimahullah mooy ne fii hadith bi daf koy tegtale maanaam dañuy tegtale ne confiscation mën naa ne su fekkente ne intérêt général moom moo am comme li nga xamante ne noonu tamit la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon rombu ci toolu ma am ku mu doon rombu ci toolam mu nekko ko noonon doo leen fi jaar mais dafa forcé parce que lu tax boobu dañ doon dem Uhud ci bi la woon mu daal di dem di di jaarale fa parce que dañ fa war a jaar mu ne non sama tool la nangam déedéet parce que intérêt public moo taxaw intérêt général moo taxaw bu boobaa intérêt particulier dootu fi taxawati dootu amati dara luñ ci bàyyi xel mm-hmm. ba mu des nag maanaam mu nekk tooñ goo xamante ne day fis te it du loo xamante ne lu ñu mën a réparer la maanaam lu demee nekk dem ba rey nit ak yu mel noonu yooyu moom waxaale wuñ ko waaye daal maanaam ngir ne alal mën nañ ko alalu jàmbur mën nañ koo confisquer bu fekkente ne ñépp ñoo ciy jariñoo ngir ne ndox mi yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daf daf koo laaj ñu jox ko ko ngir ne ñëpp ñoo ci mën a jariñoo gannaaw bi bi mu ne mu ne nag léegi xaala mu teg ci ne fara ay tuma daal di gis maanaam bu boo moo tax ñu bëri jàppoo ci maanaam nga xamante ne am na ci ay riwaayaat ñu ne lu tolloog quatre-vingts personnes jàppoo nañ ci am na ci riwaay yu ne cent quinze personnes ñoo ci jàppoo am ñu ne maanaam ñu yeneeni riwaayaat sax yoo xamante ne dem na ba huit cents personnes ñu jàppoo ci amaan na xew-xew bi dafa répété wu waaye amaan na tamit mais kii wax moom loolu rek la jox a compter moo tax mu wax ko maanaam kon mu ne fara'aytu maga ndax xew-xew comme la al-Qadi Iyad wax rahimahullah dafa répété wu lool ci dundu yenente bi sallallahu wa sallam nee na fara'aytu ma gis almaa ndax mi yanba'u muy ballee min tahti ci ronu asabi'ihi baaraama bi maanaam mooy ci ci ci suufu baaraama bi waaye li nga xamante ne moom la euh, comme Euh, yeneen xadiis yi di wax mooy ne na asaabi bayna asaabihi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci diggante ñaari maanaam ci diggante baaraamam yi ak lu ci mënti xew bu fekkente ne taxta asaabihi mooy ci ronu baaraamam yi mooy fii waaye bu dee ci diggante baaraam yi mooy fii amaan na kon xew-xew bi dafa nekk loo xamante ne dafa répété wu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi waaye mu ne xattaa mbéte tawadda'u ñu daal di jàpp min indi faf ba ba faf axirihim ñu ko mujj ca ñoom maanaam ñëpp daal di ñëw jàppandoo ñëpp jàpp loolu tamit xadis bi dafay wane mu'jiza yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax lii kéemtaan la bu rëy rëy rëy te kéemtaan gi moo gën a yéeme kéemtaan bi nga xam ne moom la Seydina Muusaa def alayhi salaatu wa salaam bi mu jëlee yat bi dóor ko ci xeer wi mu génn ngir lan ngir ne xeer suuf la te baaxoo na ndox di ci balle waaye deret ak yàq ak yàq loolu ak yi fidit ndox bi ca balee loolu moom nekk loo xamante ne lu ñu baaxoo la mm-hmm. beneen bi ci def moom mooy ne ndox mii mm-hmm. moom mooy ndox mi gën a sell ci mboolem ndox mi mën a am mm-hmm. ndax dañuy bu ñu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy laajte ban ndox moom mooy ndox mi gën a sell ci ndox yi existé boroom xam-xam yu bari nag ñuy wax ne ndoxum zam-zam la waaye ndox bii ballee ci diggante baaraami yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo gën a sell moo ëpp barke ndoxum zam-zam maanaam loolu tamit beneen ngir ci ki mu génnee ci moom beneen bi ci des moom mooy ne euh, hadith bi dafay tegtale maanaam day tegtale ne mu'tazila yi li nga xamante ne moom la ñu teg comme xalaat loolu yanuwut maanaam maanaam du dëgg maanaam hadith bi rad bu tara tar na ci ñoom ndax càllale gii mi ngi nii dëgër na wér na péng lépp nee na te it boroom xam-xam maanaam mu nekk loo xam ne xew-xew la boo xam ne mutawaatir la ñoom mënuñoo weddi existence am te ñoom dañuy wax ne bokk na ci ni ñuy condition yi ñuy teg pour xadis ñu xam ne wér na waaw wala déet mooy mu dëppoo akum xel maanaam ñu boole ci juróom benneelu condition bi nga xamante ne lañ ci def mooy mu dëppoo akum xel waaye lii euh, naam xel du dàq possibilité mën a nekk ji waaye euh, xelum ñi nga xam ne ñoom mooy ñoom seenum xel ñoom dana ko dàq quand même parce que ñoom comme que dañoo jàpp ne manta ne maanaam am na mbir yu bëree bëri yoo xam ne du mën a ne maanaam loolu moom lii da koy day day day da leen di raddu mooy ne munoo taxaw rek naan sama xel yan d'accordul ci lii kon lii hadith bi wérul loolu mënoo koo wax maanaam euh, comme niñ ko gisee gis nañ ko yàggul ci ëtt bi maanaam am ñu naan euh, ñun daal euh, hadith bi nga xam ne mooy wax nangam surtout hadithu xaj bi la mooy ñun daal jàpp ñu ne war wér na ndax daal nangam ak nangam yeneen ci bi daal xanaa du du wax lu mel noonu ci xaj ak xeet yu mel noonu maanaam te maanaam mooy ne yow sam xel yow moo doye di donc maanaam parce que xel bu doon jaari comme ni ko sama mbokk wolof yi di waxe du jar parce que kenn ku ci nekk sa xelum bopp moo lay doy mm-hmm. imagineel nag léegi kenn ku ci nekk bëgg a taxaw di war a jël xadiis naan wér na waaw wala déet te di ko teg rek naan dëppoowul ak samam xel man maanaam loolu maanaam sam xel la yow waaye amaan na ku la ëppum xel bu ñëwee moom mbir mi dana dëppoo akum xelam moom mm-hmm. maanaam loolu moom moo loolu daf daf koy daf koy leeral Ah, hadith bi imam al Bukhari imaamu Malik rahimahullahu taala indi na ko ci hadith numéro 68 ndax ci moom la ko imaam al Bukhari jëlee rahimahullah dana ko indiwaat moom imaam al Bukhari ci hadith numéro 195 ci hadith numéro 200 hadith numéro 3572 3573 3574 ak 3575 imaamu Muslim indi na ko ci ñetti bërëb ci imaam at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro trois mille six cent trente imaam an-Nasa'i na ko ci xadis soixante seize ak soixante dix huit amma imaam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi ci ay ci euh, ci musnadam kon xadis bi wa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imaam Abu Dawud ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' mu baabu imaam al rahimahullahu taala ne baabul maa'i alladhi yughsalu bihi sha'rul insaani maanaam euh, fii euh, dafa ni baabu buntu euh, daf ñaari lay leeral ci buntu bi mais insha allahu taala da ñaari mbir la ko la ko indee ndax dafa ni ca gannaaw ga daan ne wa su'ril kalbi wa mamarriha fil masjid maanaam loolu beneen mbir la nga Euh, wala boog euh, bunt bi nii la tudd baabul maa alladhi yugh yughsalu bihi sha'rul insaan waaye waxu afa bi moom moo am wa su'rul kalbi naam maanaam baabul maa alladhi yughsalu bihi waaye dafa bokk ci li cause bi tax maanaam li mu indi noon dafa bokk ci cause bi nga xamante ne mooy waxu wa su'rul kalbi wa mamarriha fil masjid mooy ci waxu ataa bi imam ataa rahimahullah mm-hmm. maanaam loolu dinañ ci ñëw insha allah maanaam moom mooy beneen cause bi nga xamante ne moom moo tax buntu bi ñu samp ko maanaam loolu insha allahu taala danañu ñëw donc buntu bu bi moom mooy baabu ndox al buntu alma ndox alladi bi nga xam ne yughsalu def na raxasay bi ñii ci moom sha'arul insaan karawu nit maanaam ndox mi nga xam ne dañ ciy raxas karawu maanaam loolu buntu boobu li nga ne moom moo tax nag mu baral waxu karaw ak maanaam mooy ne su fekkente ne mbir mi ndax karawu nit comme que dafa nekk loo xamante ne dafa laab maanaam buntu bi ci gàttal moom mooy su amee lu dal ci karaw nit ndax xam nga karaw nit boo ko raxasee ndox mi comme karaw day jaxasoo te ndox mi ciy dugg day day laal daanaka karaw yu baree bare ci ci biir moom bu waddaatee ndox moomu lan mooy àtteem maanaam ci gàttal mënees naa tuddee baat bi mooy baabu di fuqaha uy du tuddee al maa'ul musta'mal maanaam ndox mu ñu jëfandikoo ba noppi maanaam ndox moo xamante ne dañ koy jëfandikoo ci xeetu jaamu yàlla ba noppi lan mooy atte maanaam da loolu moom mooy benn bi leneen beneen mbir bi nga xam ne insha allahu taala dinañ ci ñëw moom li nga xamante ne moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi moom mooy benn mooy day leeral ne karaw wala boog kon yaram bu fekkente ne ndax karaw day takk ci nit ki bu moo maanaam mais mais day takk ci yaram bi kon bu boobaa ndox mi nga xam ne moom lañu ñu raxasee karaw gi bu fekkente ne ndox moomu am na lan mooy atteem ñu jël ko xiyaase ko ci bu fekkente ne ndox mi dafa raxas dama ci raxas sama cër yi mm-hmm. loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne dafay euh, euh, waxaale ne karaw doomu aadama tamit dafa laab mm-hmm. niki noonu karaw li nga xamante ne moom mooy liy dund loolu itam dafa laab feek ngi ci dundam mm-hmm. niki noonu karaw doomu aadama bu waddee tamit day laab ngir lan ngir ne tey bu fekkente ne damaa raxas sama bopp maanaam raxas karaw yi maanaam ñaare dina am ay ay ay ay ay ay pepp karaw wala ay fiil ay ay karaw ay mèche yoo xam te ne dañuy wadd loolu itam du ci ñàkk kon bu boobaa loolu lan mooy attem ni ki noonu euh, te bunt bi kon euh, moo tax ñenn ñi di wax ne comme euh, ne daf koy daf koy daf ci daf ciy bëgg a tontuwaale imam Ash-Shafi'i masalan rahimahullahu taala ci jàpp bi mu jàpp ne karaw bu tàqalikoo ak nit ki day daal di nekk sobe waaye loolu wax la joo xamante ne dañ koy wax ne imam Ash-Shafi'i rahimahullah loolu muy mazhabam waaye xaqiqatan wuute nañ ci maanaam wuute nañ ñoom seen mazhab wuute nañ ci loolu euh, te liñ gën a jàpp sax moom mooy ne du doon sobe maanaam bu dee bu doomu aadama la waaye nag seen mazhab effectivement wuute nañ ci te toxal nañ wax ci moom ci wàllu ci buntu boobu mm-hmm. beneen bi ci def moom mooy day leeral bu fekkente ne xaj wala lu mel maanaam xaj waaye tamit mu dugal ci mboolem rab ñoom bu ñu naanee ci ndox ndox moomu lan mooy àtteem maanaam ñaa yii nii moo tax tax mu indi bunt bii ngir leeral ko maanaam daanaka mën nañ ko tuddee bunt baabul mustaamal ak ak aarif maanaam mooy euh, jeexitalu maanaam bu ñu naanee dara maanaam moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala sa buntu bi mu ne wa kaana ata te moom mooy ibnu abi rabah rahimahullahu taala laa yaraa doonul woon gis bi yii ci moom ba san maanaam dara luñ ciy seet maanaam dara luñ ciy ŋàññe maanaam gisul ci dara lu ci lu ci lu ci coonowu wala lu ci lu ci problème maanaam mooy bas ndax bas day tekki maanaam euh, weñso waaye maanaam mooy problème mbir mu tar mooy weñso waaye day tekki tamit maanaam ak xat-xat wala mu nekk day tekki tamit euh, loo xam ne xëy na xeetu bàkkaar la maanaam gisu ci woon lu ciy daal lu luñ ciy ŋàññe wala lu ñuy ŋàññe maanaam ba's mu ne an yattaxiza an yuttaxaza ci ñu jàppee minha ci karaw yooyu alxuyuutu maanaam ay euh, euh, ay ay ay ay ay fil xuyuutu ay mooy ay wëñ wal xibaalu ak ak ay euh, buum maanaam kon moom li nga xam ne moom la jàppe nee na moom jàppoon na ni Euh, euh, jàppoon na ni moom loolu amul problème euh, waxu ata bi nag al imam Muhammad ibn Ishaq al-Fakihi rahimahullahu taala ci axbaaru Makka indi ko ci càllale gu wér ba ci imam ata ibn Abi Rabah ne moom doonul woon gis mooy annahu kaana laa yara ba'san bil intifaa'i bi shu'uuri an-naas allati Euh, tuxlaqu bi wala tuxlaqu bi Mina maanaam mooy euh, moom gisul woon problème boo xamante ne am na ci jariñoo karaw nit ñi nga xam ne moom la ñu watee ca Mina maanaam bu ñu watee nit ñi mën a Mina maanaam karaw yooyu ñu jëfandikoo ko ngir di ci defar ay lu demee nekk wëñ wala ñu di ci defaree ay buum loolu moom gisu ci woon problème xaqiqatan loolu nag lu ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim gis nañ ci ñoom problème parce que dañu gis ne karawu doomu aadama la te dafa am teranga loolu moom moo tax karawu doomu aadama teranga gi ci nekk loolu moom moo tax ñu daganaluñu ñu koy jaay masalan dagaluñ ñu daganul dagal daganaluñu ñu koy jaay maanaam ngir ne ngir teranga gi nga xamante ne moom la doomu aadama am comme ni ko borom bi subhaanahu wa taala waxe mooy wa laqad karramnaa bani aadama waaye fii imam al Bukhari rahimahullah daf koo indi ngir wane laab bi nga xam te ne moom la karaw yooya laab bu indi ci waxu imam bu mag bi nga xam ne ci euh, mooy imam Ata ibn Abi Rabah rahimahullah nga xam ne buñ daan nekk Makka bu leen daan wax fi mu toll léegi kenn du wax kenn du fi fatwa ku dul Ata maanaam Ata ibn Abi Rabah moo fi fatwa rahimahullah comme niñ ko gise woon defoon nañ euh, waxoon nañ ci ay mbiram euh, ci kitaabul ilm maanaam kon imam bi rahimahullahu ta'ala kon lool loolu loolu la léegi moo tax wax ji bokkul ci waxu ataa effectivement li ñu doon wax la mooy wa su'ril kilaabi wa mamarriha fil masjid maanaam ak su'ri mooy euh, ndefitu al kilaabi xaj yi xaj yi seenu ndefit itam lan mooy atteem wa mamarriha ak seenu romb fil masjid ci maanaam ci jàkka ji ci jumaa ji mm-hmm. te fii nii mën naa nekk ne fil masjid ci jumaa ji mooy jumaa yépp lay doon waaye rawatina jumaa yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam mooy lan mooy ne xaj yi bu ñuy seenu ndeset lu mooy atteem ak romb gi nga xamante ne moom la ñuy jaar ci biir jumaa yi bu fekkente ne saxal nañ ci xaj ne amul problème maanaam bu boobaa kon ci yeneen rab yi waxi nopp comme niñ koy waxee ngir ne xaj mooy li nga xamante ne bu ñu génnee mbaam xuux moom mooy li gën a problématique ci mboolem rab yi maanaam mboolem gundit yi mboolem njaay àll yi mu ne waqaala Zuhri mooy al imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah mu ne iza walaga su fekkente ne dafa xab fii ina in ci ndab maanaam moom xaj su xaj xabee fii ina in ci ndab boo xam na laysa amul lo loxoo di ko ñeel wadu'un ak njàpp xayruhu ndoxum njàpp xayruhu bu dul moom yatawadda'u bihi maanaam daf koy daadi daf ci daadi di euh, jàppoo maanaam imam az-Zuhri rahimahullah fii li mu wax moom mooy su fekkente ne nit ki amul beneen ndox bu dul ndoxum njàpp bu dul bii xat ñëw naan ci xat ci maanaam bu demee bu boobaa kat moom day daal di war a mën a jàppoo ci euh, ndox moomu waxu imam az-Zuhri bii nag Euh, euh, imam al-Walid ibn Muslim indi na ko ci musannafam jële ko ci imam al-Awzaa'i ak ci ñeneen ñoom ñu indi ko jële ko ci imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mooy def dégg naa mu ne sami'tu az-Zuhri fii inaa'in walagha fiihi kalbun falam yajidu maa'an ghayrahu qaala yatawadda'u bihi maanaam ne imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala euh, moom dégg naa ko ci ndox maanaam mu daal di wax atte jëmmi atte mbir mi ne moom bu fekkente ne amul ndox ndox moo xamante ne ab xaj def cee xat mu te amuñu beneen ndox bu dul moom li mu ci tontu bi ñu ko ko laajee mooy def ñu def ciy jàppoo maanaam te loolu mazhab boobu mooy mazhabu Maliki yi rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafiya yi ak Shafi'iyya yi ak Hanabila yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne déedéet du ci jàppoo maanaam loolu du ci jàppoo imaam Sufyaan te wa qaala Sufyaan te moom mooy ibnu mooy mooy ibnu sawri ngir ne wax jii day mel ni Sufyaan ibnu Uyayna moo ko waaye Sufyaan as-Sawri la moom moo ko wax moom daf ne hada al fiqhu bi ayni hada lii waxu imam az-Zuhri bi al fiqh mooy dégg dégg gu xóot dégg dégg jëmmi fiqh xam fiqh bi aynihi ci jëmmi boppam lii moom dégg vraiment dégg gu xóot la am mo tax mu mën a waxee ni mu ne lu tax mu ne yaqulu ndax dafa wax allahu bur yàlla taala aji kawe ji falam tajidu te amoo leen fekk amoo leen maa am ndox fata yammamu maanaam bu dee dajowul amoo leen ndox fata yammamu kon na ngeen tiim na ngeen jublu ci pak maanaam kon loolu nga xam ne moom la wax ne bu fekkee amoo leen ndox mu ne wa haadaate lii maa un ndox la waaye wa fi nafsi waaye nag ci sama ci bak bakkan nag parce que al walid ibn muslim rahimahullah nee na maanaam bi mu nettalee nii maanaam wax ji alti jële ko ci imam al-Awzaa'i bi mu ko waxee imam al-Awzaa'i dafa ne man bi ma déggee lii laa dem wax ko Sufyaan as-Sawri rahimahullah maanaam lool moom moo tax ñu xam ne Sufyaan as-Sawri mii la imam al-Bukhari di wax rahimahullahu taala parce que ci imam al-Bukhari Sufyaan bi nga xamante ne moo bari lu mu jëlee ci imam az-Zuhri mooy Sufyaan ibn Uyayna waaye moo tax kon fii Sufyaan waaye Sufyaan as-Sawri la ngir euh, asar bale nee na bi mu ko ko waxee mu ne ko haazal fiqhu lii ndax lii la borom subhaanahu wa taala wax ba pare daal di wax nag ne wow fii nafsi waaye nag nekk na ci bakkan bi maanaam mooy samum xel daal fii u nekk na si mooy samum xel nag teey na ci maanaam daal mais nag affaire bi nag dëgg-dëgg am na lu ci waaw teey na xel daal mais nag dëgg dëgg dëgg xóot la de ndax borom bi daf ne amoo leen te amoo leen ndox est-ce bu naanee ci ndox ndox moomu dootul nekk ci ndox waaw wala déet day des di nekk ndox kon nag ndox la mu ne loolu la borom bi wax waaye nag ah sama xel nag tey na ci tamit waaw dégg nga kon <laughs> noonu la ko waxee mu ne ndax mu ne léegi ginnaaw gi mu ne yata wadda'u kon day jàpp bii ci ndox mooma waaye yata yammamu te day tiim loolu tamit masala la boo xam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom ñooy faral di wax ne bu fekkente ne ndox mi masalan d masalan nit ki am tuuti ndox doyul ngir mën a jàpp njàpp lu mat wala boog doyul ngir mën a sangu cangaayal farata gu mat bu boobaa dafay jàppoo li mat li mat li ci des mu daal di koy tiime maanaam après bu pare mu tiim wala boog ndox moo xamante ne masalan dañ ko maanaam comme ndox la boo xam ne masalan xaj da cee naan bu ñoom sobe la ci ñoom wala boog ndox moo xam boobu sax duñ ko def waaye maa un mustaamal comme masalan ndox mu mel noonu ak yu mel noonu mu ne ñoom dañ ci dañ dañ dañ koy jëfandikoo waaye soo paree da ngay tiim maanaam kon ñoom bu fekkente ne dut dafa am ci ndox mi wala mu nekk ndox moo xamante ne comme lu mel nii la bu boobaa da nga ciy jàpp waaye après da nga ciy tiim maanaam loolu nag fuqaha yeneen yi ci def ñoom duñ ko nangu lu tax parce que mbir munuñu ko jël ak ak badalam maanaam munuñoo jël benn mbir ak li koy remplacer ba pare ñu defandoo leen maanaam loolu moom moo tax maanaam moo tax ñoom d'accorduñ ci mooy fuqaha hanafiyyi yi ak maalikiyyi yi ak hanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom loolu ànduñu ci ñoom li ñu ànd moom mooy ne soit dangay am ndox comme li alquran wax boo leen amul ndox ngeen dem tiimi ji bu fekkente ne tey masalan nit ki te fa comme Shafi'i yi rahmatullah alayhim masalan tey bu fekkente ne dafa am góom wala yu mel noonu ba ñu takk ko wala yooyu maanaam da ngay jàpp da ngay masaa loolu waaye après da ngay tiim maanaam ak yu mel noonu maanaam ñoom dañ naan da ngay def lii waaye après da ngay tiim mu nekk loo xamante ne da leen di boole ngir mën nekk ci lu wóor waaye am na ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ci des ñoom bu boobaa yooyu yëpp bu amee soit dañ lay jàppaloo masaa loola foofu waaye bu fekkente ne mbir mi dafa nekk loo xam ne xattaa loolu mënoo ko bu boobaa dañ lay tiimloo kese dégg nga kon maanaam ngir ne ñoom dañ ni falam tajidu maa an boo leen amul ndox wala boog amoo leen possibilité maanaam jàpp jëfandikoo ndox mi maanaam ndax ki nga xamante ne moom moom mënta jëfandikoo ndox mook ci amul ndox ñooyam loolu moom moo tax dégg nga mu ne bil qaala bil isnaad al fi awwal al kitaab ilayhi haddathana ibn Ismaa'iil te moom mooy Abu Ghassan ibn Dirham Maalik ibn Ismaa'iil ibn Dirham rahimahullahu ta'ala an-Nahdi Euh, al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom Malik ibn Isma'il boobu euh, Muhammad ibn Sa'd nee ci ci Rabi'ul euh, Akhir ci la génnee adduna atum deux cent dix ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari solo na ay hadiisam maanaam imaam al moom moo solo directement ci moom waaye ñeneen ñi ñëpp solo nañ ci moom waaye par intermédiaire moom Malik ibn Ismaïl maanaam dañuy gis ne sëriñ yu bare bare imam al rek moo solo ci ñoom ci ci euh, ashaabu kutubu sitta mu ne qaala haddathana Israa'il te moom mooy Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq euh, euh, ibn Abu Yusuf moom kon lañ koy dàqantale mooy Israa'il bi ibn Israa'il kon sëtu sëtu kan Abu sëtu Abu rahimahullahu taala <clears throat> mu ne moom mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ay xadiisam tamit mi ngi ci kutubu sitta mu ne an Aasim te moom mooy uh, Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwal Abu Abdurrahmaan mooy daakantalam dañ ko tamit Abu Abdullah moom mi ngi génn àdduna cent quarante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon qaadi rahimahullahu taala dëkkoon Basra rahimahullahu taala mu ne an ibnu sirin te moom mooy muhammad ibnu sirin bi nga xamante ne al muhammad ibnu sirin al ansari gàkkantaam nekkoon abu bakr rahimahullahu taala nga xam ne sayyidina anas ibnu malik radiyallahu taala anhu moo goreel moom mi nga xamante ne moom muhammad euh, ibnu sirin mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, Hafsata bint Sirin moom mi ngi génn àdduna kañ cent cent voilà dégg nga moom mu ne qaa qultu li mu ne qaala nee na qultu li Abida wax naa euh, Abida te moom mooy Abida as-Salmani as-Salmani mooy Abida ibn Qays euh, Abida ibn Qays moom rek la ñuy wax Abida ñi ci def ñëpp Ubayda lañ leen def bi tasghir mais moom. taabi'i bu mag bi moom mooy Ubaydata ibn Qays ibn Amr as-Salmani al-Muradi al-Kufi rahimahullahu taala moom mi ngi tuub dugg na ci lislaam ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari at laata yenente bi sallallahu alayhi wa di génn àdduna moom ci la dugg ci diine lislaam dafa nekkoon nag koo xamante ne dafa pattoon niki noonu euh, Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala wax na ne euh, abida moom day euh, moom ak Shurayh rahmatullah ñoom ñaar dañoo xawoon a tolloo ci xam-xam ak ci atte maanaam ak ci mën a parce que Shurayh moom par exemple moom bu ñu koy comparer mooy Masruq moom ci ci côté atte ak xam maanaam euh, te de te sax moom moo a maanaam Masruq moom moo ko ëppoon xam-xam waaye Shurayh moo ko gënoon waaye Shurayh moo ko dàqoon a atte niki noonu eh, al imam ibnu Numayr nee na Shurayh moom saa yu amee dara lu daan lënt ci moom da daan dem ci eh, imam bi muy Abidata eh, ibnu Qays as-Salmani rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari moom ñëpp solo nañ ci moom waa saabu kutubu sitta ñëpp solo nañ ay xadiisam dégg nga mi ngi génn àdduna soixante-douzième wala boog soixante-treizième année ci beneen wax ci ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidna maanaam imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah nee na damaa laaj Abidat ibn Qays ibn Amr as-Salmani al-Muradi al-Kufi rahimahullahu ta'ala ne ko indana ne na fi ñun dégg nga ne na fi ñun parce que sayyidna Muhammad ibn Sirin mooy kan nee nañ la ñoom sayyidna Anas ñoo leen goreel moom nee na ci ñun am nañu subhaanallah imam yu mag ay jaam yu ñu goreel ah ne kon maanaam loolu moo lay war ne xam-xam dëggul dëkkul fenn diini wilaaya dëkkul fenn mën naa juddoo fu am ci loo xamante ne ay moroomam amuñu ko lu tax parce que tout maanaam maanaam mbir mi du askan lii lii maanaam lii ñu jot ci saxe bi yëpp day firndeel loolu ah, mu ne ah, ñun danaa ne fi ñun min sha'ri ci karawi annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam asabnaahu boo xamante ne jot nañ koo amee min qibali jële ko ci wàllu anas sayyidina anas ibn malik radiyallahu maanaam sayyidina anas moo ko moo ko baaxee ñun day am nañ ci karaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam aw wala boog ci benn ci maanaam euh, sikki sàkkal min qibali ñi ngi ko jële ci wàllu ahli anas waa kër sayyidina anas radiyallahu anhu fa qaala moom sayyidina abida ne radiyallahu anhu radiyallahu anhu ne la an giñ naa ne mu nekkoon la an giñ naa ne ah, ci takuna mu nekkoon indi fi man sha'arat sha'aratun ak fépp karaw min wu ci moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ahabbu moo gën a sopp ilayya fi man min ad-dunya ci adduna gi yëpp wa ma fiha ak li ci nekk maanaam adduna ak lii ci biir yëpp ma amoon benn pepp karaw bu tukkee ci yeneen bi de sallallahu alayhi wa sallam moomu ko gënal maanaam loolu day wane ni ñoom salaf yi maanaam mat ñi ci jargon léegi waroon xam-xam mat ñi radiyallahu anhum dañoo xamoon bu baax gëddu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen mbir bi nga xam ne moom lay firndeel mooy barkeerlu ci karawu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci mboole mbiru yenente bi maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp mu barkel te maanaam di ci barkeeloo loolu xéewal bu rëy rëy la lu màgg màgg la maanaam kon fii tamit imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi wax ji maanaam dafa indi lii ngir wane ne maanaam kon parce que le fait que Seydina Anas radiyallahu di ko joxe maanaam ngir ñu koy téye maanaam mooy wane màggaay bi beneen bi ci def moom mooy li tax imam Muhammad ibn Sirin ak ni mu toll xam gëddu mbir moomu ba di ko wax imam Abidat euh, as-Salmani rahimahullah maanaam mooy tamit wane gëdd xam bi ñu xam mbir moom te loolu day dëgëral li imam al-Bukhari yi nam ma indi fii mooy ne karaw yi duñu du ñu sobe mooy ne karaw gi du ñu sobe karaw yi nga xamante ne nag moom la boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim maanaam mu ndax karaw nit buy dund xaaliban maanaam te karaw gi nekk ci yaramam loolu amul kenn ku ne la sobe maanaam karaw nit ki di dund karaw gi tegu ci biir yaramam kenn na ci borom xam-xam yi néewul sobe la mm-hmm. ñëpp dëppoo nañ ci ne loolu dag laat na moo tax wax ji nga sama mbokk wolof yi di wax naan liir bu juddoo dañ koy wat ngir ne karaw googu sobe la loolu amul mm-hmm. maanaam karawu nit ki buy dund jamono maanaam liir bi mu ngi dund mm-hmm. karaw googu muy judduwaale du sobe ah déedéet dañ koy dindi ngir ne sunna la yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne nañ ko wat bu xale juddoo nañ ko wat karaw googu ñu xool li ñuy war a tollool ci garaami or ñu saraxe lu toll noonu loolu moom mooy loolu mooy sunna loolu sunna la waaye amma naan ndax sobe la loolu moom vraiment man ci wolof yi rek laa koy dégg mm-hmm. euh, beneen bi ci def moom mooy ne euh, karawu ki nga karaw gi nga xam ne nag léegi dafa tàqalikoo ak nit ki mm-hmm. loolu wax nañ la léegi ne la am na ñenn ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñu jàpp ne sobe la waaye loolu qawlun shaaz la wax la joo xam ne dafa dafa dafa beru mm-hmm. euh, beneen bi ci des comme l'imam al-Mawardi wax rahimahullah amma li ba ci ma ñoom Shafi'i seen biir amma li nga xamante ne moom mooy karaw li nga xam ne maanaam karawu kii di kii di euh, kii kii maanaam lu lu génn àdduna mm-hmm. karawu lu génn àdduna maanaam nit bu génne àdduna sax karawam bi nekk ci moom du sobe xatta bu génne àdduna karaw gi ne ci moom du sobe ñaar ñett beneen bi ci def moom mooy karawu bu ki génn euh, euh, maanaam mooy rab bi maanaam njaay àll dégg nga kooku bi muy dund bu fekkente ne lu ñuy lekk yàppam la moom ñëpp dëppoo nañ ci ne karawam du sobe niki noonu ak ñeneen ñi ci def maanaam seen karaw du ñu sobe ba mu des mbaam xuux mbaam xuux ak ak xaj ngir ne xaj ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha xanaabila euh, euh, euh, yi rahmatullahi alayhim ak ak Shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne sobe la moo tax comme ñoom seen karaw day nekk sobe amma ñi nga xam ne ñooy Maliki yi rahmatullahi ñoom dañoo jàpp ne du sobe moo tax ñoom moom karawam du sobe amma mbaam xuux maanaam maanaam d'ailleurs Hanafi Hanafi yi Hanaabila yi Shafi'i yi rahmatullahi ngir ne ñoom parce que dañuy jàpp ne karaw gi faaw day day laal li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam mooy mooy ñaq yi ak yeneen ak yu mel noonu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaa euh, kii euh, Maliki rahmatullahi alayhim ñoom jàpp nañ ne du ci biir fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim ñoom jàpp nañ ne karawu mbaam xuux sax du sobe ngir ne yàpp mbaam xuux mooy sobe pas karaw gi c'est-à-dire que loolu mooy su fekkente ne dañ koo wat dañ koo xuuf comme ni nga xamante ne noonu la ñuy def bu ñuy euh, bu ñuy wat xar yi ngir mën a jëfandikoo leen gi ak yu mel noonu yooyu moom du sobe bi ñuy dund bi ñuy dund ba tey ñu ngi ci cadre bi ñuy dund bu ñu sobe kon bu ñuy xuuf mbaam xuux loolu du sobe waaye bu fekkente ni ñu ko buddi loolu sobe lay doon ci Maliki rahmatullah lu tax parce dañ ne faaw dana dana dana laale ak cosaanu cosaan bi nga xam ne moom moo am. lien moo nekk ci biir yaram bi bu boobaa loolu mooy tax moom bu génnee noonu day sobewu dégg nga ñoom karaw goo kon ci ñoom loolu dafa dafa dafa dafa sobewu euh, beneen bi nga xamante ne euh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit ñoom sobe la ci maanaam léegi bu fekkente ne léegi dafa génn àdduna ci Shafi'i eh, rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu léegi day day sobewu maanaam loo xam te ne dañuy lekk yàppam bu génnee àdduna maanaam te mooy rendiwuñ wuñ ko amma buñ ko rendee ci yoonu sharia moom loolu lépp dag ñëpp xam nañ ñu dagan na waaye ko rendiwul ci yoonu sharia ñoom même buñ ko wullee ñoom dañuy Shafi'i rahmatullahi dañoo jàpp ne maanaam du du laabal karaw gi karaw gi ci boppam wulli googu du ko laabal amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci def rahmatullahi ñoom dañuy jàpp ne loolu dana ko dana ko laabal Euh, wallahu taala alam kon euh, hadith bi imam al Bukhari indiwaatu ko maanaam niki noonu keneen indiwaatu ko ci biir waa ashaabu kutubu sitta lu dul imam al Bukhari rahimahullahu taala imam Ahmad rek rahimahullah moo ko indiwaat hadith numéro treize mille six cent quatre-vingt-cinq mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Abdurrahim mooy as-Saa'iqa dañ doon wax keroog <laughs> Muhammad ibn Abdurrahim xam nañu as-Sa'iqa lañ koy wax Muhammad ibn Abdurrahim ibn Abi Zuhair al-Qurashi al-Adawi mawlaahum moom tamit mawla rahimahullahu ta'ala ñu koy dàqantale Abu Yahya ñu koy wax as-Sa'iqa ngir lan gaaw bi mu gaaw mën a mokkal maanaam as-Sa'iqa mooy tonnerre aw aw dënd waaw ngir gaaw gi mu gaaw ci mën a mokkal lu mu dégg daanaka moom ak mu ko ci la koy mokkal te du ko fàtte voilà maanaam daat maanaam mooy lat mooy exactement le contraire sans nga mooy dégg nga euh, moom ci ñi naan ànd ak kon ak imam ahmad la bokkoon comme ni ñu ko waxe woon te nekk koo xam te ne beroo na ay wax yu bari ci imam ahmad rahimahullah imam al-Bukhari solo na ci moom 36 hadith imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ñoom itam solo nañ euh, solo nañ ci moom mi ngi génn adduna cent quatre war boobu mi ngi gane adduna cent quatre-vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna ci weeru Shaaban ci deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi amoon soixante-dix ans rahimahullahu ta'ala qaala neena axbarana Sa'id ibn Sulayman te moom mooy Sa'id ibn Sulayman ibn Kinaanata ad-Dabbi Abu Usman mooy dakantalam rahimahullahu ta'ala Euh, moom al al-Wasiti al-Bazzaz euh, Abu Usman al-Wasiti al-Bazzaz rahimahullahu taala nekk xaafiz bu mag di imaam bu wér bu dëgër ci imaamu hadith ak euh, li nga xam ne moom la ñuy solo ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kutubu sitta ñëpp solo nañ ay haditham moom ñu ngi ko doon mooy laqabam titre mooy saada wayhi moom mi ngi gane adduna ci ci maanaam cent vingt jàpp cent vingt septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mi ngi aj maanaam ci euh, cinquantième année bi mu maanaam bi mu amee cinquante ans ci la dem aji dëkkoon na Baghdad tasaare fa xam-xam gis na ca Makka Muawiya ibn Salih nga xam ne moo nekkoon qadi Andalus nekkoon na maanaam mi ngi génn àdduna deux cent vingt-cinquième année foofu comme niñ ko waxee ca Baghdad rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Abbad te moom mooy uh, Abbad ibn al-Awwam ibn Umar ibn Abdullah ibn al-Munzir al-Kilabi Abu Sahl mooy dàqantalam Abu Sahl al-Wasiti al-Kilabi mi ngi génn àdduna 183e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waa ashaabu kutubu sitta ñépp solo nañ ci moom mu ne an ibn Awn te moom mooy Abdullah ibn Awn ibn Artaban al-Muzani mawlaahum Abu Awn moom mooy dàqanteel mooy Abu Awn al-Muzani al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent cinquante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ci noonu an ibn Sirin mooy Muhammad ibn Sirin an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna Rasulullahi naka naw nee na nee na wala Yàlla la sallallahu alayhi wa sallam lamma ba nga xamante ne xalaqa dafa wat ra'sahu boppam Euh, moom euh, dafa watoon dafa dafa wat boppam maanaam moom mooy dañ koo watoon waaw ah, dañu wute nañ ci ndax Firaash lu tudd ki ko wat wala boog euh, Abdullah ibn Ma'mar waaye li gën a wér moom mooy bu mujj bi rahimahullahu ta'ala comme ni ko al imam hafiz ibn Hajar waxee rahimahullah ak al ak Badruddin al-Ayni rahimahullahu ta'ala moom mu ne kon ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu watee maanaam karawam mm-hmm. kaana nekkoon na Abu Talha waxoon nañ ko léegi mm-hmm. Hmm? di kan Zayd ibn Sahl ah Zayd ibn Sahl al ansaar an najjaari al ansaari di eh, borom këru Seydina Ummu Sayyidatuna Ummu Sulaym radiyallahu anha mi nga xam ne moom mooy yaayu Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu moom radiyallahu anhum mi ngi kon Zayd ibn Sahl ibn Aswad an-Najjari moom fekkee na al-Aqaba maanaam jaayante bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante woon ak waa Ansaar ca doj ga fekke na Badar ak Uhud ak mboolem yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xare fekke na ko mi ngi génn àdduna ca Madinatul Munawwara trente-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma moo ko jullee moom euh, mu ne kon nekkoon na koo xam te ne awwala man mooy awwala man jaar njëkk ki nga xam ne axada moo jël min sha'rihi ci karaw yenente bi sallallahu alayhi wa moom mooy ki ko njëkk a jël euh, insha allahu taala man parce que daf ko ko séddale daf ko séddale ne ko am séddaleel ñi ci des voilà séddaleel ñi ci des ci euh, ci karaw gi maanaam moo tax xarit euh, bi maanaam moom mooy kon ki ci njëkk a jël waaye moom dafa jël karaw xaaju karaw gi dañ koo njëkk wat xaaj bu njëkk bi mu jël naa Abu Talha radiyallahu jël xaaj bi maanaam xaaju ndeyjoor bi kon ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ne ndeyjoor bi la ñuy njëkk a wat ñu jox ko ñaaral bi après ñu xaaj bi ci des mun a jëlal beneen xaaj bi nga séddale ko gaa yi loolu kon day wane ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam kon maanaam barkeellu gi nga xam ne moom la ñuy barkeellu ci mbooleen mbirum yi takk ci moom ak yi takkali ko ak moom yépp maanaam mbir la moo xamante ne mbir mu ñu yoonal la mm. ki noonu barkeellu bi ñuy barkeellu ci mbooleen borom xam-xam yi ak nitu yàlla yi loolu itam comme ni nga xam ne mboolem surah yi bu ñuy sara xadiis yu mel nii imam an-Nawawi al-Qadi Iyad Ibn Battal euh, imam az-Zarqani euh, Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani imam al-Ayni ak ñeneen rahmatullah al jami' saa yu ñuy sara ba yegg ci bu mel nii dañ naan lii day wane ni dañu yelloo ñu barkeelu ci yeneen bi sallallahu ak ci saalihuun nit ñu sell ñëpp ñëpp ñëpp maanaam kon ku ko bañ yow yaa wuteeg ñeneen ñëpp maanaam gisuñu ci jagle parce que fii benn mbir def cee nekk imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo indi ngir wane ne maanaam karaw dañ ci maanaam ne dafa laab ndax bu dul woon lu laab kon yeneen bi saa du ko séddale xam nga wax ju njëkk gi mooy Seydina Anas radiyallahu anhu moo ko séddale kon amul luy wane ni ba tey ne mbir mi yéeg na ba ci yeneen bi mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam mais fii nag moom gis nañ ni ndekete yeneen bi ci boppam ko séddale mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon bu boobaa ñu gis ne karaw laat na maanaam ak masala yi nga xam ne moom la ñu romboon léegi waaye karaw gi nga xamante ne moom mooy bi bi bi lii wane ni karaw gi euh, euh, léegi fii masalan mën nañ laa wax ne ki koy bañ comme ñu mbooloo Shafi'i rahmatullah dañuy wax ne euh, ah loolu de lii wane ni waxu dégg nga lii wane ni kon waaw lii wane ni karaw karaw yenent bi sallallahu alayhi wasallam parce que ñoom dañ naan la yenent bi moom moo moom moom moom moom karawam dafa spécial bu boobaa li ñu leen di tontu mooy dañ naan leen yéen ay Shafi'i ngeen parce que ñoom ñoo doo fekk ci yeneen fuqaha yu ñu koy bañ lu dul Shafi'i dañ naan leen yéen ay Shafi'i ngeen rahmatullah yéen Shafi'i yi da ngeen di bañ lan da ngeen ne da ngeen ne man yu dafa laab mm-hmm. te fi ngeen ko tegtaloowee muy jëmmi xadis bu mel nii mm-hmm. foofu rek foofu ngeen tegtaloo mooy ne yeneen sayyidat Aisha radiyallahu anha mu doon xoos man ni ci yëre yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te raxasu ko loolu day tegtale ne raxas gi du farata te kon boobaa day tegtale ne man ni yow bi du sobe mm-hmm. te utaloo leen ko beneen maanaam te waxoo leen ni jagle yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam kon bu boobaa statu mën naa amee foofu. mooy lan mooy ne dëgg la ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam karawam jëmmam léppam deretam euh, li nga xamante ne bu génnee ci nit dañuy wax ne sobe la bu dee yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp laab lépp laab hadith yu bare bare tegtale nañ d'ailleurs saxaaba yi dañ ci doon barkeelu comme euh, mu ay man la naan naan naan maam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa yoroon pot pot boo xamante ne. Euh, guddi gi moom la daan teg bu bëggee dem tuur ndox nga xam ne du génn dem ci wanam bi daf ci daan tuur ndox sayyidat Ummu Aymana jël ko naan ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne kan moo naan pot bi nekkoon mu ne man la mu ne ko yow de dootoo amati feebaru biir jeex na voilà sayyidna Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ak ñeneen sahaaba naan nañ dereetu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñuy yëpp ci keneen ku dul yenente bi sobe la ànd ak loolu yëpp maanaam moo tax imam al-Mawardi rahimahullah moom ci boppam nee na eh mais ñun am na suñu gaay yi ñoo xam ne vraiment dafay waaru parce que dem nañ bay dute sax ndax karaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam est-ce waaw wala déet maanaam te loolu imam war imam Badruddin al-Ayni nee na ñooñu sax xaw nañoo génn ci l'islam bi ñuy xalaatee loolu maanaam diggante rek moment bi ñu commencé di xalaat rek ndax waaw ndax laab naag laabu rek génn nañ ci l'islam maanaam xaw tuuti ñu génn ci lislaam wala boog génn nañ ci maanaam nga gis ne euh, euh, ala kulli xaal même bu dee amaan na du ñu génn nit ci lislaam ci yu mel noonu waaye dina wane gëdd bi ko borom xam-xam yi jox. maanaam ku laa lañ moo tax bi maam Mawardi ne rahimahullah ne xëy na euh, maanaam leen ko joxee mooy ñu barkeel waaye loola tegtalewul ne dafa laab mu ne looloo gën a bon parce que li <laughs> mu ne ah moo gën a doy yi nan nga mën a xalaat ne dañuy barkeeloo jëf karaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam pare ngay dute ndax laab na wala de ak naan te telewul ne laab na maanaam ah waaye day dëgëral li imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon di wax ci xadis bi maanaam li tax mu indi xadis bi fii beneen masala bi nga xamante ne dañ ko fi xamee te loolu masala la boo xamante ne bu suñu jamono jii la loolu lu mat a bàyyi xel mooy benn karaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mbooleem li ñuy gis di ko wane ci euh, film yi ci euh, photo yi di ko wane ci euh, vidéo yi naan karaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nii loolu amul mèche ni ñu génne mèche lëmm naan karaw gii la gars yi di foon ñii di jooy ak yooyu loolu vraiment ñàkk xam la ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy te am na am na yeneen xadiis yoo xamante ne sëtu ñoom seen sët nga xam ne dañ doon doon nante karaw yooyu sax maanaam ñoom pepp lañ ci mujj a léegi lan ngay xalaat ñoom ba génération boobu pepp lañ ci mujj a te ki mujj yi ñu xam ne yor na yi lu jóge ci yent bi sallallahu alayhi wasallam directement ki ci mujj mujj te mu wér mu leer amul benn sikki sàkka mooy imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ne moom yoroon na ko mi ngi nii yoroon na pepp karaw yonent bi sallallahu alayhi amma yeneen yii def way lii dañ ko kii defar yooyu yëpp en tout cas daanaka li ci sax bariwul ah xattaa yi nga xam te ne la ñuy wax ne yii objet yeneen ci bi la woon sallallahu alayhi wasallam xattaa yooyu li ci sax bariwul voilà yooyu dut parce que mbir mi daa war a tegu ci càllale gu leer xoolal fii na Muhammad ibn Sirin nee na Seydina Anas nee na Abu Talha moo leen ko jox yeneen ci bi sallallahu alayhi ko ko jox lii leer na nag amul luñ ciy dute amul luñ ciy dute am maa leneen li ci des nag euh, voilà léegi da jara xool voilà dégg nga nga kon hadith bi imaamu muslim rahimahullah imaam al-Bukhari indiwaatu ko tamit imaamu muslim indi na ko hadith numéro mille trois cent cinq euh, imaam ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1981 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 912 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 12092 12483 13164 13218 13242 13508 ak 13685 rahmatullahi ala al-jami' kon wa ashabu kutubu sitta Uh, imam uh, imam Bukhari imam Muslim imam Abu uh, Dawud at-Tirmidhi rek ñoom ñoo ko solo imam an-Nasa'i imam Ibn Majah solo wa rahmatullahi ala al-jami' na qala haddathana bil isnad al-muttasil fi awwal al-kitab ilayhi haddathana Abdul Aziz fi bërëb bi am na ci riwaya bu imam Ibn Asakir hibatullah Ibn Asakir rahimahullah ci riwayam am na babun iza sharibal kalbu fil ina maanaam buntu su fekkente ne xaj dafa xab ci ndox ci riwaayam dong dong dong dong dong noonu la amee maanaam la amee la ñëwee noonu a ah, yow da nga ko am voilà waaw waaw mën na voilà ba tey ba tey eh, riwaaya riwaaya la maanaam mais ci Ibnu Asakir la ñëwee imam Ibnu Asakir moom yow ma ngox mm-hmm. eh, maanaam dafa jël jëmmi yaxu xadis bi mu tuddee ko bunt iza sharibal kalbu fii ina ahadikum falyaghsilhu sab'an maanaam baabu tuddee ko noonu waaye xaqiqatan bunt bi ci buntu bole la bokk ba tey maanaam te li koy tegtale mooy ni ñu tuddee bunt bi maanaam ni mu tuddee woon bunt bi maanaam alma alladhi yusalu bihi sha'rul insaan après daal wax wa su'ril kilaabi wa mamarriha fil masjid maanaam mooy wane ne buntu boobu ba tey ci buntu ba la bokk maanaam ak ndollent la goo xamante ne euh, tasxif la mm-hmm. maanaam tasxif muy ak rëcc rëcc la mm-hmm. bu jugee maanaam ci ñi nga xam ne maam noonu la imam Ibn Asakir rahimahullah doon toxalee euh, doon toxalee mm-hmm. euh, lan musxam saxixam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab la haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi romb nañ ko sànq an qaala an Maalik romb nañ ko an Abi Zinaad mm-hmm. te mooy Abdullah ibn Zakwaan al-Qurashi moom tam romb nañ ko ci suñu jotaay bi wees mooy Abu Abdurrahmaan mm-hmm. mu gën a siiwee ci Abu Zinaad génn àdduna 130 ane ginnaaw ga daan sa salaam an al-A'raj A'raj moom mooy Abdurrahmaan ibn Hurmuz mm-hmm. ibn Kaysaan gën a siiwee ci al-A'raj maanaam al-A'raj hmm? voilà mooy ku làgg Abu Haazim mooy daaxantam dañ ko tamit Abu Daawud génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala kon ñoom ñi a ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ seen xadiis moom def Abdullah ibn Yusuf ah ci teqantal gi ñu la waxoon sànq maanaam an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala di sahaaba Yonent sallallahu alayhi wa sallam Abdurrahman ibn Sakhr ad génn àdduna 59 maanaam ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna lu yor boor mooy rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na iza shariba su naanee alkalbu xaj maanaam riwaay yëpp ci parce que ci riwaay xadis bi ci Muwatta la ko imaam al-Bukhari jële imaamu al maanaam imaamu Maalik rahimahullah mboolem riwaaya tamit iza shariba la iza shariba su naanee amma riwaay yi gën a siiw mooy iza walaga maanaam yooyu ñoom ñooy gën a siiw mooy su xabee mm-hmm. ndax shariba dañuy wax bu naanee mooy shariba mooy naan ah, walaxa mooy naan ak làmminam maanaam jël xaj comme ni xaj di naane mm-hmm. mooy day jël làmmin bi di ko mar ah ci biir ndox mi mm-hmm. loolu nag ah, su ko defee loolu mooy walaxa dégg nga bu fekkente ne ah, bu bu dee la la la isa la isa moom mooy su fekkente ne daf koy day koy naan di ko di di mar maanaam waaye mu nekk loo xamante ne amul ak euh, maanaam du du du lu dëgër la lu lu lu du liquide mhm. amma laxisa mooy mar bi nga xamante ne mooy su amul dara ni mu koy maree mooy laxisa su fekkente ne nag li muy jël comme genre yàpp la num koy jëlee noonu lool mooy nahasha maanaam kon loolu yëpp maanaam alkal boo xaj fii inaa i su fekkente ne moom mooy ci ndab ci ndabal ahadikum kenn ci yéen mhm. mu ne su ko defee fal yansilu na ko raxas sab'an juróom-ñaari yoon dégg nga riwaaya bi <clears throat> maanaam fi fal yaghsilhu sab'an euh, hadith bi <clears throat> riwaaya bii mu ñëwee nii nga xam ne na ko raxas juróom-ñaari yoon mboolem riwaayaat nga xamante ne maanaam moom moo maanaam imaamu Maalik rahimahullah nu mu ko solo ñi ko soloo ci moom ci riwaayaatam yëpp yëpp yëpp yëpp fii la ñam fal yaghsilhu sab'an na ko raxas juróom-ñaari yoon fii la ñam looloo tax nga gis fuqahaa Maalik yi rahmatullahi alayhim ñoom raxas bi ñuy raxas ndabal xaj li amul lu ñu tuddee tatrib maanaam amul def suuf voilà amul def suuf ñoom dañu rek dañu ne nañ ko raxas ak juróom-ñaari yoon rek amul suuf lu tax ngir ne riwaaya yi yëpp ni mu ñëwee ci imaamu Maalik rahimahullah amul benn yoon bu mu ànd ak suuf amma riwaaya euh, fi am suuf ci mboolem riwaayam sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy bu sayyidina bu imam xool leen ko ci mboolem téere yi yi amul ci benn téere fooy fekk mu tudde ulahunna bi turaab wala ula ci riwaaya sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu loolul ne imam Muhammad ibn Sirin moo nekk càll mhm. imam moo ko solo waaye imam Muslim rahimahullah daf koy jël dëgërloo ko ngir ne lan ngir ne imam Muhammad ibn Sirin xam ngeen ko ni mu takkoog sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ni mu xamee ni mu ni mu ni mu nekkee imam bu mag gi ci mbir mi maanaam ne loolu ziyaadatu siqa la tudd maanaam dafa dolleelu ku dolleelu ku wóor la te kon mooy ne leer na nañ ne ci moom la jóge voilà loolu moom moo tax imaam Muslim jël ko amma riwaaya Ali ibn bi mu jële ci al-Amash riwaaya boobu noonu ba ñëw ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci càllaleem moo am fal yuriqahu moom nañ ko sotti moom rek moo am fal yuriqahu moo tax imaamu Muslim indi ko ci mu maanaam mu bañ koo dëgërloo ngir ne loolu euh, suuf daf cee am parce que mboolem ñeneen ñi ci des amul kenn ku ne nañ ko tuur nañ tuur ndox moom dégg nga <coughs> imaam al-Bukhari kon moom riwaayam mbo saxiixu imaam al-Bukhari iza shariba al-kalbu moo ci am fii inaa'i ahadikum falyaghsilhu sab'an loolu moo am ci saxiix amma euh, euh, kon wulaaw loolu moom moo tax ñoom amul amma ñeneen ñi ci dañ ne dañ ciy suuf ndax lan. ndax ñëw na ci riwaayaat yi ulaahunna bi turaab uxraahun ulaahunna aw uxraahunna bi turaab ah c'est ce que imaam at-Tirmidhi rahimahullah ulaahunna aw uxraahunna bi turaab ah ulaahunna bi turaab ci Sahih imaamu Muslim rahimahullahu taala ci hadith sayyidina Muhammad imaam Muhammad ibn Sirin rahimahullah comme niñ ko waxe ah, imaam imaam eh, eh, eh, voilà maanaam nga gis ba pare ñëw na ci hadithu sayyidina Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne daf ne moom boobu moom moo gën a dëgër sax foofu boobu moom moo gën a dëgër voilà hatta ni imam ahmad ibn imam ñëw na ci sahih imam muslim imam hadith sayyidina abdullah ibn mughaffal bi ñëwul ci na wa afiruhu saminata bit na ngeen ko raxasaale lenkale waale ko afiruhu samina na ngeen ko lenkale waale juróom ñetteel bit turab ak ndox ak ak suuf loolu nag moo tax yu ëpp ci borom foo xam ne rahmatullah alayhim ne bu ñu raxasee dañ ci def suuf ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi euh, rahmatullah foo mën a def suuf yu baax na waaye shafi'i ak xanaabila rahmatullah dañ ne ci bu ci bu njëkk bi nga koy def ndax kon xadiis sayyidina Abdullah ibn Mughaffal bi ni ko déggee radiyallahu anhu mooy lan mooy bu njëkk bi lenkali maanaam boo ko raxasee nga def ci suuf lenkali bi nga koy lenkali moom mooy nekk bu njëkk bi comme lenkali la nag te tuddul am raxas moo tax ñu tuddee ko ak saamina mooy ñett juróom-ñetteel bi moo tax ñu tuddee ko juróom-ñetteel bi waaye moo tax day dëgëral li imam ibn solo ci sayyidina Abu Hurayra bi mu ne ulaahunna bu ci njëkk bi bit turaab nag na nekk na ànd ak suuf amma Maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne euh, mbir mi dafa bari ittiraab am nañu ulaahunna bit turaab uxraahunna bit turaab ulaahunna uxraahunna benn ci ñoom bit bu njëkk bi wala bu mujj bi wa aqiruhu saaminata bit turaab nangeen ngeen ko lenkale juróom-ñetteel bi ci suuf ñu ne finalement kon istirab am na kon nañ ko wàcce waaye loolu ku ne xam na ne suuf si existe na te càllale bi Abdullah ibn xoola imam Ahmad ibn Hanbal riwaayam moom imam Ahmad ibn Hanbal mu jële ko ci Yahya ibn Ma'in ma mu jële ko euh, ci euh, Shu'ba ibn al-Hajjaj mu jële ko ci Abu Tayyah mu mu jële ko ci Ash-Sha'bi Abu Amr Ash-Sha'bi mu jële ko ci Abdullah na Mughaffal càllale benn na la ci àdduna boobu te ci xadis boobu la ñëwee voilà nga xam ne ñoom ñëpp daanaka maanaam c'est très rare nga gis ab càllale bu mel noonu ci ay imam yu màggee noonu ñoom ñëpp maanaam rahmatullah alayhim maanaam boobu moo waa mooy al asiruhu saminata bit turab xadis boobu kon ah, xadis bii kon dañ ci jàngee ne xaj bu naanee ci ndox dañ ko war a raxas waaye amma riwaaya bi nga xam ne moom mooy nañ ko tuur fal yuriqu même bu fekkente ne dese na dëgër maanaam dañuy gis ne raxas boobu pour mu mën a jàppandi faaw ñu tuur ko ñu tuur ndox mi sinon euh, raxas gi du jàppandi loolu <laughs> beneen mbir la euh, euh, te subhaanallah xam nga imaamul Buxaari indi na xadis bi indi na xadis bi mais c'est que imaamul Buxaari dafa sew dégg-dégg maanaam moom comme li imam comme li Maalikee yi la wax rahmatullah alayhi parce que moom jàpp na ne ndox imam Bukhari jàpp na ne xaj bu naanee ci ndox garawul comme li Maliki yi wax rahmatullahi parce que dañoo jàpp ne xam nga Hanafi yi ñoom dañoo jàpp ne rahmatullahi alayhi ne juróom-ñett ñu maanaam ne ñetti yoon la ñuy raxas bu waxoon nañ ko ci ci xadiisu ñetti ñett yi euh, bu xadiisu Seydina Abu Hurayra bi mu naan euh, iza stayqaza ahadukum min nawmihi falaa yaghsil yadahu fil inaa'i hattaa yaghsilahaa salaasan gisoon nañ voilà euh, euh, voilà innahu la yadri ayna batat yadu ak wa man istajmara falyutir voilà man idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma lyansur am na ci beneen riwaay mu ne salasan wa man istajmara falyutir muy muy ñett yi te ci am na beneen riwaaya xadis bi comme gisoon nañu xadis yooyu yëpp waxoon na ñett yi lu mu néew néew mooy xadis seydina Abdullah ibn Mas'ud bi ak bii nga xamante ne ak bi mu ne bu bu mu raxas loxo bu mu dugal loxoom ci ndox mi lu mu raxas ko ñett yoon hmm. ah yooyu ñett yi ñett yi moom moo tax ñoom ñu ne kon nag ndox kii dañ koy raxas ñett yoon bu dee xaj dafa naan ci ndox kon dañ koy raxas ñett yoon ñu ne la waa bi loo leen ciy ñu ne iza xaalafa raawi bimaa rawaa fala ibratu bimaa ñu bu fekkente ne nga xam ne mooy al ah, kan raawi bi ku soloo dara bu fekkente ne dafa wuuteeg li mu soloo dañu jël li nga xamante ne moom mooy li mu gis te ñu bàyyi fa li mu soloo ndax saxaaba bu toll nit Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wala Sayyidat Aisha wala Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhum maanaam parce que euh, question yi lu ci ëpp ci ñetti xadiis yooyu la ñetti xadiis yi maanaam yu ñooñu solo ñooñu duñu solo dara ba pare jël bi gi ku ci yeneen bi ba pare di ko bàyyi noonu pour zéro am na lu tax ñu bàyyi ko maanaam moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu solo nañ ci moom ne moom raxas na ndabam fekk xaj def cee naan mu raxas ko ñetti yoon kon loolu moom mooy kii benn di def moom mooy ne comme li Maliki di tontu fii mooy ndox bi bi ñu naanee ndox mu ñu naan euh, xaj naan na ci loolu euh, mais loxo bi nga xamante ne dafa takk sobe mu dugal ko ci ndox mi maanaam loxo bi takk sobe kay boobu ma raxas ko ñett boobu boobu nga xam ne sobee ngi nii leer na maa ngi koy gis kooku sax ñett yoon laa koy raxas ndax bi nga xamante ne xaj daf koo naan ni koy raxas juróom-ñaari yoon ah maanaam boobu raxas ko ñett yoon kay moo gën a jaadu moo tax xanaa ñu daal di dem dégg loo déggee noonu am na jumhur déggiwuñ noonu ñoom dañ ne isa parce que loolu qaida usuliyya la boo xamante ne jumhur dañ cee wuuteeg xanafi ñoom dañ ne isa xaalafa rawi bi ma rawa fal ibratu bima rawa la bima raa bu fekkente ne raay ki bi euh, euh, raawi bi dafa wuutee dafa soloo benn xadis ba pare jëfee lu bu tëg loola mm-hmm. boobaa li ñuy bàyyi xel mooy la mu solo waaye pas la mu gis lu tax ñu ne parce que possibilité wu mu soloo ko ba noppi fàtte ko am na mm-hmm. loolu képp ku ku ku yittewoo xam-xam dana ko xam ndax dana am mbir yu muy xam nettali ko di jëm jëm jamono mu fàtte woon mu fàtte loolu loolu mën naa ne voilà man nag li ma xamul ñoom nan lañ leen di tontoo bu ñu gaaralee benn mi mbir mosuma dégg nag ñu gaaral ko waaye loolu buñ ko gaaralee lan lañ leen di tontu man loolu xaw ma ko mooy buñ nee leen naa sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci xadiisam bi nee na ba ma yenent bi ñaanalee fàtteeku ma sallallahu alayhi wasallam bu boobaa lan la ñuy tontu ci loolu voilà loolu moom xaw ma lu ñu lu leen lu leen jumhur mais euh, bu dul loolu rek bu dul loolu rek maanaam tontu yi moom mu ne man na da koo fàtte amaan na daf koo déggee neneen xanaa ñu tontu ko lool mhm. ne leen amaan na compréhension bi mu ci am la mooy ne du farata parce que moo tax attention xanaa fi yee rahmatullah ñoom jàpp ñu ne juróom duñ ko raxas ah, et que hadith bi dañ ko sànni noonu déedéet dañ ne juróom ñetti yoon lañ koy raxas mooy farata gi yegg ba ci juróom-ñaar bi dañ koo sopp mhm. maanaam ñoom noonu lañ diggee wax mi mhm. maanaam looloo tax bu ñu nettali wax Hanafi nañ il faut ñu préciser loolu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki rahmatullahi alayhim ñoom ñoo wuute gaa yi ci mbooleem anam gi ci biir bi ñoom dañ jàpp ne dañ koy raxas juróom-ñaari yoon naam waaye du am suuf benn bi ci mooy dañ koy raxas juróom yoon naam waaye nag ndox moomu du sobe comme waxu imam Az-Zuhri bi dégg ko bi imam al-Bukhari imam al dafa indi wax jooju ngir wane mazhabam moom parce que bu indi woon xadis bii rek bàyyi noonu doo xam ma sabab lan la waaye dafa indi xadis waxu imam az-Zuhri bi rahimahullah indi waxu Sufyan ibn euh, Sa'id as-Sawri bi rahimahullah pour dëgëral mazhabam ngir leeral ko mooy lan mooy su fekkente ne euh, xaj dafa naan ci ndox bu fekk ci ci ci ndox ci ndab ndab loolu garaawul ndox moomu laat na ba tey dinañ ko raxas gaa juróom-ñaari yoon waaye loolu ngir jaamoo ko yàlla lay doon maanaam ta'abbudi la parce que dañuy gis tamit ne jaamu yàlla maanaam ta'abbudi maanaam ne juróom-ñaar borom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf koy jëfandikoo ci yu mel noonu comme bi mu feebaree nga xamante ne dafa jël ndox bi sayyidina Jaabir radiyallahu anhu mooy Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu dafa feebar yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëw daal di jàpp ci ndox ba pare sotti ko ko juróom-ñaari yoon ñëwaat utal leen ma ñetti juróom-ñaari njaq yu ndaw bu ko defee maanaam juróom-ñaari njaq bi mu feebaree moom ci bopp moom la doon jëfandikoo niki noonu mu ne ku xëy lekk juróom-ñaari Euh, doomi tàndarma yu Madina bis boobu kenn du la mën a liggéey maanaam njabar kenn mënu la koo laal maanaam yooyu nga xamante ne moom lay wax juróom-ñaar juróom-ñaar juróom-ñaar ñu nekkoon mbir mi kat ndekete affaire bi dafa am secret médical bu ci ne loolu mooy ñoom imam Ibn Rushd ci Maliki rahmatullah ak ñu mel ni moom am naa ñeneen ñi ñoom dañu dégg ta'abbudi la ñu ci sonn lan mooy différence entre ci ne entre li ñoom imam Ibn Rushd wax rahimahullah ci biir Maliki ñoom ñëpp al imam Abul Walid ibn Rushd rahimahullah ak imam ak ñeneen ñi ci des luñ li ñu wax lan moo leen wutale buñ ne bu yi la maanaam ne jaamu yàlla kese lañ ci jublu mooy ne bu ko yéeféer raxasee bu baax alors que bu dee li imam Ibn Rushd ñoom li ñu wax ne mbir mi kat problème bi problème médical kese la mooy ne ku ko mën a rax jarul yéene voilà loolu mooy loolu mooy différence bi kon fee bu ko ab xale bu ndaw bu mënta yéene wala boog buñ ko bàyyi woon ci maanaam mu taw juróom-ñaari yoon ci moom et cetera yooyu kon du baax ah, beneen bi ci def maanaam waaye waxu suuf si moom waxoon nañ ko ne moom dafa sax maanaam rawatina hadith Seydina Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala beneen masala bi nga xamante ne moom moo ci aju moom mooy mbirum mbirum xat ci boppam ndax sobe la waaw wala déet parce que xam nga Maliki rahmatullah dañuy wax ne mais bool buñ jël yóbbu ko ci poubelle bi sën bi sën ba mu tilima tilima tilim sax duñ la wax ne la faaw nga raxas ko juróom-ñaari yoon kon moo lay wan ne lii du sobee leneen a tax bu doon sobee moo kon duñ la du demee nii ah voilà Shafi'i rahmatullah alayhi dañoo jàpp ne eh, euh, bi maanaam lii nga raxas ko juróom-ñaari yoon nga raxas nga nga nga euh, maanaam loolu moom ak xaj naan ci wala mu dugal ci tànkam wala boog karawam wadd ci wala yooyu yëpp yam alors que ñi ci def ñoom dañoo jàpp ni yooyu yamuñu naan rek ci la problème bi ne waaye dëgg-dëgg buñ ko xoolee dañuy gis ne bu fekkente ne su ko naanee problème boobu am ci su su su su su ci dugalee tànkam wala yu mel noonu problème bi da ci mën a am nit ki noonu léegi mu def tamit bu fekkente ne juróom-ñaari xaj maanaam benn ñaari xaj dañoo naan ci benn ndab ñaari xaj dañoo naan ci benn ndax nuñ koy def boobaa dañ koy raxas benn benn juróom-ñaari yoon rek dañ koy raxas loolu mooy li gën a dëgër voilà wala boog junniy xaj naan nañ ci ndax wala boog benn xaj bi naan na ci naanati ci naanati ci naanati boobaa dañ koy noonu rek lañ koy def mooy comme nit ku njaaloo njaalooti ci njaaloo ci njaaloo ci buñ koy dóor téeméeri yar yi benn yoon lañ ko koy dóor nit a fukki yoon ñu dagg loxo bi dagg tànk bu fekkente ne dafa def ba dafa rey nit nit ki dafa rey nit sàcc njaaloo leneen ak leneen lu ne mu def ko mm-hmm. bu boobaa benn sentence rek lañ koy dóor mooy sentence su ki rey nit ndax moo gën a kawe mm-hmm. maanaam loolu maanaam mbir mi noonu lay demee bi gën a kawe lañ lay dóor mm-hmm. dégg nga ah, beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne ah, ndax xat bi dafa naan euh, euh, ñi ñi ñi li Maliki rahmatullah li tax ñu ne xaj parce que lii tamit li muy pour question bi muy indi mooy ndax xaj bi sobe la waaw wala déet parce que Maliki rahmatullah ñoom dañ ci am masala bi dañ ci am ay masala ay wax yu wuutee en fait am na ci ñoom mais bi gën a dëgër mooy biñ la mujjee wax rek ñu la wax mooy ne du sobe xaj moom du sobe et lu mu naan amul problème mënef na cee jàppoo mënef na cee sàngee farata mënef na cee dundee sobe sauf dañ koo sib maanaam mooy boo amee leneen nga moo gën ñoom loolu la ñuy wax boo amee leneen nga jàppoo ndox mooma moo gën moo tax dégg nga imam al-Bukhari rahimahullah sew sew ni mu déggee mm-hmm. ne imam ne wa fi nafsi fii shay <laughs> waaye tee na xel daal mm-hmm. mooy ixtiyaat wuute googu nga xam ne comme borom moo xam yi wuute nañ ci seen dalil dañoo dëgër mm-hmm. moo tax non lu gën a wóor mooy nañu def attention voilà maanaam mën nañ ci woo jàppoo su dee amuñu beneen ndox waaye bu ñu amee beneen ndox nag nañ ko fi bàyyi dem wuti ci beneen ndox loolu mooy dañ ko si voilà léegi mu def euh, parce que ñoom dañuy wax ne xaj dañ day rëbb te loolu dinañ ci dina dina dinañ ci ñëw ak yeneen ak yeneen yuy gën a tax dinañ ci ñëw euh, insha allahu taala ci hadith euh, sayyidina Adi ibn Hatim bi radiyallahu taala anhu maanaam ci yeneen cause yi nga xam ne dëgg-dëgg moo tax Maliki rahmatullah alayhi jàpp li ñu jàpp mm-hmm. waaye de manière ñu ñeneen ñi ñoom lii lañ lii lañ jàpp euh, insha allah euh, hadith boobu kon euh, imaamu Malik kon indi na ko ci Muwatta mm-hmm. imaam al-Bukhari moom fii rek la ko indi rahimahullahu taala imaam Muslim indi na ko ci hadith numéro deux cent soixante-dix-neuf mm-hmm. ci ñeenti bërëb ci ñeenti bërëb ci imaam Abu Dawud indi na ko hadith numéro soixante-onze ak soixante-treize Euh, imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro quatre-vingt-onze imaam an-Nasa'i na ko xadis numéro soixante-trois soixante-quatre soixante-six trois cent trente-cinq trois cent trente-huit ak trois cent trente-neuf imaam Ibn Maaja indi ko xadis numéro trois cent trois cent quatre imaam Ahmad ibn Hanbal lu bare bari la ko indi kon loolu moom mooy tamit lan euh, ne waa sahabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ xadis bi waaye wuute nañ ay riwaayaat maanaam ci xam na suuf amul suuf duñ koy wala duñ ko tuur cetera mu ne qaala bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Ishaaq te mooy Ishaaq ibn Mansuur ibn Bahraam al-Kawsaj am na ñuy wax ne Ishaaq bi mooy Ishaaq ibn Ibraahiim noonu la al-Marwazi at-Taymi al-Marwazi maanaam alors que kii wuute lañ ci waaye xaqiqatan kii nii la Ishaaq ibn Mansuur al-Kawsaj al-Haafiz Abu Yaquub at-Taymi al marwazi nga xam te ne Naysabur la wàccoon dëkk fa imaam muslim nee na siqatul ma'mun ahadul a'imma ku wóor la ku dëgër la kenn la ci imaam yu mag yi ñu ngi génn àdduna ci jamaadal ula ci atum deux cent cinquante et un ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ñoom euh, ñëpp waa kutubu sitta yëpp solo nañ ci moom ba mu des imaam Abu Dawud moom rek la nekkul euh, sëriñam mu ne qaala axbarana Abdus Samad te moom mooy sëriñu moom mooy papa Abdul Waaris wala doomam plutôt mooy doomu Abdul Waaris men bi nga xam ne mooy taalibe Shu'ba rahimahullah waa Basra Abdul Samad ibn Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari mawlahum moom tamit Abu Sahl mooy dàkkantalam mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa ashaabu kutubu sitta yépp solo nañ ay hadiisam mu ne qaala haddathana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar Euh, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar al-Muzani al-Adawi mooy mawlaa la ci maanaam jaam la tam ko rek ci Omar Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab moo ko rahimahullahu ta'ala boroom xam-xam nag wax nañ ci ay mbiram xaqiqatan euh, hatta imam ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala nee na yéemu na naka la imam al-Bukhari rahimahullah di layee ci ku mel nii maanaam naka la imam al-Bukhari di indee ci Sahih waa ñii. maanaam euh, ndax borom xam yi dañoo wuti ci ay mbiram ne la ñuy dëgg ñi ne dëggal nañ ko ñi ne dëggal ñi mais li nga xam ne moom la ñu xam parce que effectivement euh, moom dafa euh, li ëpp ci li ñuy wax ci moom mooy dafa daif waaye doofu gi mi ngi nekk ci maanaam lënt-lënt gi maanaam mooy wax ma gii nekk ci moom mooy bëri gu muy bëri lu muy fàtte mm-hmm. wala ci comme ni ñuy wax buy wax moom moom di jëlee ci baayam day mel ni beneen nit la parce que tellement que euh, parce que bon c'est normal parce que dafa bari lu muy taxaw moom waaye ñeneen ñu moom maanaam voilà mais euh, imaam al-Bukhari imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak Nasa'i ñoom ñoo solo ci moom imaam Muslim solowul ci moom moo tax bokk na ci ñi nga xamante ne nekkuñu ci njaal beenu càllale yi ba pare imaam mus al Bukhari solo ci moom ba pare imaam Muslim ne nee déedéet kii du ma ci moom parce que kii dañoo wax ci ay mbir mu wax a wax a wax ba nga xam ne vraiment kii moom man mënumaa solo ci moom imaam al Bukhari moom solo ci moom waaye nañ xool euh, imaam al yi mu ci moom yëpp koo segg daf koo segg imaam al Bukhari ci saxiix bi ba saxiix bi nag douze xadiis rek la solo ci waa ji muy benn ñaareel bi ci def moom mooy du jële ci moom lu dul moom mu jële ci baayam mu ñaar ngir takkoo gi mu xam nga li ngay soloo ci sa baay day nga bi nga juddoo ba léegi yaan moom yéenay ànd li nga dégg ci déggaat nga ko déggaat nga ko jàpp nga ko et cetera ñetteelu mbir bi mooy du soloo ci moom lu dul lu aju ci li nga xam ne mooy ay raqaa ak yooyu maanaam loo xam ne atte yi l'islam du ci aju maanaam ay day nooyal xol day yooyu rek la soloo ci moom maanaam yoo xam ne atte ci xadis euh, bi xaqiqatan euh, mbooleem nu sax yi mbooleem nu sax yi jàppale lu am solo la mbooleem nu saxu saxiixi xadis bi nekku ci ba mu def benn bu al imam ibn Asakir rahimahullah te alxaafisbul yu nii ñii rahimahullah nee na fekk na gis na nusax nusxa bi imam ad euh, ibn Asakir rahimahullah waaye daf ko bind xadis bi en rouge la ko bind yeneen ñaari bërëb mooy ci wàllu teggin yi ci wàllu yi nooyal xol et yooyu ci la ko indiwaat waaye hadith bi imam Ibn Asakir rahimahullah bi mu koy toxal moom ci boppam daf koo marqué en rouge maanaam ko quoi moom ci boppam wóoluwul woon ni hadith bi ndax fii la war a ne ndax imam réellement imam al-Bukhari solo na ko indi na ko fii ci place bi ah Euh, kon loolu soo ko jàppee bi hmm. nga xam bu baax a baax a baax a baax lan moo tax maanaam maanaam maanaam muy layee kii maanaam di nga gis di nga mën a expliquer parce que loolu ay maalumaat muhimma la xam nga loolu moom moo tax xadiis yi il faut que ñuy xool genre kii yu so yu am solo yooyu sew sew yooyu parce que soo ko xamee rek après ah voilà après mbir yi day commencer leer hmm. dégg nga mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa abi sama baay mooy Abdullah ibn Dinar makki al makki ku mag kooku al qurashi al adawi mawlaam rahimahullah abu abdurrahman mooy daakantalam al madani rahimahullah taala xam ngeen imam bi imam bu siiwa siiw la Abdullah ibn Dinar nekk nit yàlla bu mag mag nekk borom xam mi ngi ji moom ab mi ngi génn àdduna cent vingt-septième année bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Dinar bi ben rek la amul keneen ku tudd noonu ba mu def kenn koo xamante ne al imam ibnu Maaja soloo na ci moom mooy Abdullah ibnu Dinar al-Himsi yi waaye kooku dékkut ku dëgër mhm. kon kenn rek mooy Abdullah ibnu Dinar bu dëgër ci kutubu sitta yëpp boo leen fekkee ak qaala nanga haddathana Abdullah ibnu Dinar ci mboolem maanaam al-xamsa mhm. imam abu imam al-Bukhari Abu Dawud imam al-Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i mhm. ba ñoom rahmatullahi alayhim boo fekkee Abdullah ibnu Abdullah ibnu Dinar xam leen ni kii bu nee bu bu des bu dee moom Ibn Maaja dafa al-Himsi yi mooy kooku moom mooy ki nga xamante ne moom dëgërut mm-hmm. te voilà imaam Ibn Maaja rek moo solo ci moom rahimahullah moom mu ne an an Abi Salih te moom mooy Samman mm-hmm. Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani rahimahullah waxoon nañ ne lu tax maanaam daan da daan yóbbu ay diw mm-hmm. ay diw la daan jëlee daan daan ko yóbbu ah, eh, Kufa voilà moom moo tax léegi loolu mu daan def nag genre genre import export maanaam moom loolu la daan liggéey moo tax bu fa dee dem nag da daan ci la daan jàngee xadiis waa ñu dëkk côté boobu maanaam da daan profité bu daan daalul liggéey rek dem liggéey di dem li moom noo xam nga rek liggéey bi moo ma jàpp quoi moo tax xaw nga rek aw ma temps quoi temps liggéey bi moo ma jàpp déedéet moom da daan dem liggéey bi dafa daan jàpp mais da daan jàngale da daan wala xam <laughs> Ah, Abu Salih rahimahullahu ta'ala Samman az-Zayyat moom mi ngi génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mook Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ñoo bokk at bi ñu génn àdduna mu ne an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alayhi wasallam jël ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne anna rajulan am na benn waay ra'a boo xamante ne gis na kalban ab xaj ya'kulu buy lekk as-saraa maanaam euh, pënd mi mhm. minal atash ngir tar taruk mar hmm. xaj bi dafa gis maanaam waa ji dafa nekkoon ci euh, ci ci ci ci moom dafa maroon hmm. nekk ci teen bi maanaam nekk dem raama raama raam ba am ndox maanaam yéeg ci teen bi dem jël botam takk ci buum sóor ko ci biir tibb naan li muy naan hmm. maanaam bot maanaam li muy tekki mooy dàll yu xam ne voilà <laughs> bi mu naanee moom ba pare mu daal di séen ab xaj buy ñëw di di di di di di di di di di di tibb ci pënd pënd bi ngir taru mar gi ko dal moom itam dégg nga faaxasa mu daal di dóor ar rajul waa ji xuffawoo xuffa bi maanaam bot yi mooy teng yi fa jaala mu daal di def yagrifu mu ciy tibbee lawoo ñeel ko maanaam mu ciy afe lawoo ñeel ko bii ci moom xattaa mbéte arwaaxu mun na mu nàndal ko moom it ba ba waa ji naan naan mu ne fa shakarallahu yàlla gërëm gërëm ko lahoo ñeel ko maanaam mooy yàlla kontaan ci moom may ko ngërëmam dugal ko àjjana ngir sababu jëf jooju mu jëf fa adxalahu moo tax mu dugal ko aljanna te aljanna voilà kon loolu lii ngi gis ni xadiis la boo xam te ne day waxtaan ci wàllu raqaa'iq yi maanaam luy nooyal xol nan nga nit ki ni mu war a baaxee ni mu war a defalee defee lu baax et cetera kon hadith bi dañ ci jàngee ne képp koo xamante ne dafay maanaam euh, dañ ci jàngee ne bon nga euh, maanaam hadith bi dañ ciy jàngee ne nit ki dafa war a jëf jëf ju baax jëf ju sell maanaam ak it ngir nekk ci njariñal nit ñi te njariñal bàyyi may ci la ko borom bi defalee lii waxuma laa koo xam ne daa nekk ci xettali doomu aadama ak doomu aadama bu mën a doon parce que xam nga xaj amul jullit ak yéeféer ba pare xaj ci xelu li ñi moom mooy rab bi nga xamante ne amaan na moom lañ gën a doyadal ginnaaw ba ginnaaw ba am xuux borom moom xam yi bu ñu wuutee ban rab mooy sobee waaw wala déet xaj lañ teg ci kaw moom mbaam xuux ginnaaw mbaam xuux waaye ànd ak loolu yëpp waa ji mu ko séenee moom def koo ñëwoon de ko dinaa ko jox ndox mu naan te sax ci am na ci yeneen riwaaya Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu daal man xaw ma sax ndax fekkee na jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaw walla déet waajoo ju ñuy wax maanaam nga gis ne kon euh, moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah maanaam bu ci ci ci ci bu dee sax na ci moom ci ci buntu bi daal di layee xadiis bi ngir ne lan ngir ne bot yi nga xamante ne moom nga jël bot yi maanaam xuff yi mm-hmm. boo ci defee ndox xaj bi bu ci naanee nit ki dafay soxla solaat ko maanaam mooy ne kon bot yi naan bi ci naan du sobe loolu moo tax xam nga moo tax Maliki rahmatullah alayhim mais ndox mi su su ci naanee maanaam ndox mi mu ne moo tax même buñ jëlee riwaayu fal yu rek nañ ko tuur mooy ndox mi moo tax li tax ñu wuute ci moom mooy ne ndox moom euh, borom xam-xam rahmatullah xataa ci Shafi'i ku ma mu daqiqul ay rahimahullah et cetera ñoom xataa ci Shafi'i dañ jàpp ne ndox mi ci jëmmi boppam du sobe déedéet ndax li mooy sobe mais mi. am na ci ñoom ñu ko jàpp mm-hmm. maanaam ne problème bi comme al-Hafiz ibn Daqiq al-Id rahimahullah ci al-Umda bi muy sax al-Umda al-Umda al-Ahkam gaa yi ah, problème bi nda sobe bi nekkul ci ndox mi ci ndab li la ne mm-hmm. moo tax ndab li la ñuy juróom-ñaari yoon ak suuf waaye ndox mi moom laat na mm-hmm. moo tax ñuy soxla di leeral ne baatu fal yu rexu chage la Euh, <coughs> dégg nga kon euh, kon ne maanaam moom nag imam al-Bukhari rahimahullah day fii daf ciy bëgg a wane ne kon ndab li maanaam nekkul maanaam bot bi xuf yi sobewul comme teng sobewul comme que sobewul nag ce qui veut dire que ni kon euh, xaj bi moom ci jëm boppam du sobe te mu naan du sobe kon ndekete maanaa raxas juróom-ñaari yoon bi am na beneen maanaa bu ci nekk comme ni ko Maliki yi di waxee rahmatullah tamaman imam al-Bukhari moo tax imam al-Bukhari yi rawatina ci buntu tahaara daf cee jege lool Maliki yi ci yu bare bare bu ñu xoolee yu bari yi romb dégg nga xadis ah, boobu imam al-Bukhari na ko ci raxaa bi ci ci na ko xadis numéro euh, deux Euh, deux mille six cent deux mille trois cent soixante trois mooy faqiir ma maam deux mille quatre cent soixante six ak six mille neuf imaamu Maalik indi na xadis numéro deux mille six cent quatre vingt huit ci moom la jóge euh, imam Muslim xadis deux mille numéro deux mille deux cent quarante quatre imam Abu Dawud xadis numéro trois cent quatre vingt deux ak deux mille cinq cent cinquante imam euh, Abu imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro cinq mille trois cent quatre vingt neuf huit mille six cent quatre-vingt-dix-neuf dix mille sept cent cinquante-deux rahmatullahi ala al jami' maanaam kon ñu gis ne xadis boobu ñu ñu ñu bàyyiwaat ci xel ne euh, xaqiqatan euh, imam al-Bukhari rahimahullah bu fekkente ne maanaam ci riwaaya Ibn Asakir rek la saxe maanaam ba pare moom ci jëmi boppam dafay dute ci place bi mu bi mu nekk foofu ci saxe voilà mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathanaa Hafs ibn Umar gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi wax Hafs ibn Umar ibn al-Haaris al-Azdi wax nga dëgg waaw wax nga dëgg dama ko fàtte complètement xadis bi mu'allaq la imaam al-Bukhari rahimahullah ci sëriñ bi mu jëlee ci moom xadis bi. Mm-hmm. Euh, sëriñam la waaye daf ko indi ci riwaaya taaliq ko ci riwaaya gu mu jokkale waxul wa qaala mais xadiis bi day wér ndax imaam al-Bukhari rahimahullah wax nañ la su defee lan su defee taaliq bi siixatil jazm mooy ne wér na euh, waxul xaddasanaa waxul qaala lanaa waxul zakara zakara lanaa et waaye euh, dëgër la Ahmad ibn Shabib Euh, moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala mi ngi solo ci moom euh, fukki xadis euh, imam Abu Dawud solo na ci moom ci an-nasikh ak ak ci téere bu tudd xam nga dafa am bu mu tuddee an-nasikh wal mansukh am na ci xadisu ak téere bu ñu tuddee ci xadisu Malik imam abu imam Abu Dawud tam solo na ci moom waaye solowul ci moom ci sunanam imam al-Bukhari rek moo solo ci moom hmm. imam an-Nasa'i rahimahullah Euh, tamit euh, moom it nee nañ soloo na ci moom parce que en xaqiqatan euh, gisuma xadis bu mu soloo ci moom moo tax mu nekk questionnement parce que <laughs> seet naa ko seet wër wër gisuma xadis bu nekk ci moom mais al-Hafiz al-Mizzi nee na moom soloo na ci moom al-Hafiz al-Mizzi mm-hmm. ci Tahdhibul Kamal rahimahullah nee na soloo na ci moom te na imam an-Nasa'i soloo na ci moom dégg nga mm-hmm. Euh, kon moom mooy Ahmad ibn euh, Shabib ibn Sa'id al-Hibti al-Jahdari Abu Abdullah moo nekk dakantalam mu ngi génn àdduna deux cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, Abu Abdullah al-Basri mu ne qaala haddathana abi abi bappam moom mooy Shabib ibn Sa'id at-Tamimi al-Hibti rahimahullahu ta'ala moom tam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Euh, solo na ci moom euh, maanaam solo na ay xadisam moom rawaalahu al-Bukhari maanaam solowul ci moom directement mais daf ko solo ci intermédiaire doomam imam Abu Dawud ci an-Naas wal Mansuux tamit solo na ci moom moom an-Nasaa'i rahimahullahu ta'ala mu ne qaala mu ne an Yunus mooy ibnu Yazid al-Ayli rahimahullah an Ibn Shihab euh, Yazid ibn euh, Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli rahimahullah moom Abu Yazid mooy nekk dàqantalam ñu ngi génn àdduna 159 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ibn Shihab te moom mooy Muhammad ibn Muslim az-Zuhri romboon nañ ko def mm-hmm. waaw qaala nee na haddathani Hamza ibn Abdullah euh, te mooy Hamza ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab al-Qurashi al-Adawi xam nga Hamza ibn kon surtout kan la Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala euh, anhu mm-hmm. euh, moom an abihi mu jëlee ci baay mu Umar ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na kaanat nekkoon na al-kilaabu xaj yi mm-hmm. tabuulu daan daan daan mbéewal mm-hmm. wa tuqbilu euh, dina ñëw ci litax tax imam al-Bukhari ne qaala wa qaala Ahmad ibn Shabib euh, ngir ne xadiis bi xaqiqatan am na benn mbir boo xamante ne mooy problème bi mooy tabuulu mooy daan tuur dox riwaaya bi ci imam al imam al Bukhari ci Ahmad ibn Shabib la ko jële mu jële ko ci baayam mooy euh, Shabib ibn Sa'id euh, ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ndax baatu tamuulu bi ci yaxu xadis bi la bokk parce que yeneen xadis yi ci ñëw yépp dañuy ñëw ci baatu tuqbilu wa tudbiru fil masjid waaye baatu tabuulu bi ci sax ci riwaay saxee imam al-Bukhari bi baatu tabul bi tamit ci riwaay ibn Asakir rek la ñëw ah rahimahullahu taala loolu tamit mat naa bàyyi xel xaqiqatan euh, baat la boo xamante ne ñëwaat ndax xadis bi ñëwaat na riwaaya boobu euh, maanaam baatu tabuuru maanaam benn yoon la ñëwaat ndax euh, mooy ci riwaaya imaam Abu Daawuda wala imaam Abu Daawuda naam as-Sijistaani rahimahullah moom ñëwaat na ci ndax dafa ne xaddasanaa Ahmad ibn Saalih qaala xaddasanaa Abdullah ibn Wahb qaala axbarani Yunus mm-hmm. kon mu ñëw indi ci même jëmmi même riwaaya bi ndax mais bii pa Ahmad ibn Salih la ko jël mu jële ko ci Abdullah ibn Wahb moom mu jële ko ci Yunus ibn Yazid al Ayli nga xamante ne bi mu ñëwee ba ci Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma dafa ne euh, kaanat dan dani dañu kuntu abitu fil masjid fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa kaana wa kuntu fatan shabban azban wa kaanat al kilaabu tabuulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid falam yakunu yarushuna shay'an min zalik dégg nga mu nekkoon nekkoon naa exactement comme wax ji mooy lan mooy nen moom nee boobu man damaa nekkoon ndaw ah kuntu fi ahdi rasulullah sallallahu alayhi wasallam jamono yeneen bi sallallahu damaa nekkoon ndaw ma nekk koo xamante ne shaban ah, dégg nga damaa nekkoon koo xamante ne xale laa man dama daan nelaw ci ci ci jumaa ji ba pare azban nekkoon koo xamante ne tamit aw ma woon soxna célibataire laa maanaam loolu day wane ni nelaw ci jàkka mën naa ne parce que ci fi masjid rasulullah la alayhi wasallam la daan nelaw dégg nga waaye nee na wa kaanatil kilaabu te xaj ya mu ma bu jamono jooju ta bu wulu daan tuur ndox maanaam kon moo lay wane riwaay bi kon du saaf du xaqiqatan du saaf parce que bu doon wa parce que euh, riwaay Abdullah ibn Wahb rahimahullah moom solo na ko ci imam ibn Shihab az-Zuhri Ahmad ibn Salih dafa solo ci moom imam Ahmad ibn Hanbal daga daan tuddee nan Cheikhul Islam euh, moom mu jële ko ci ibn Shihab mu az-Zuhri rahimahullah càllale koo xamante ne dafa mel ni jant bi maanaam leer nañ euh, kon mu ne kon xaj yi dañ daan tuur ndox mu ne wa tuqbilu dañ daan dëgmal wa tudbiru daan dummóoyu maanaam mooy dañ daan dem ak a dikk fil ci jàkke ji ci jumaa jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii zamani rasulillah ci jamono yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam demuñu ko après de jamono jooju yenente bi mi ngi fi woon sallallahu alayhi di xam li xew yaa ngi dégg ah, daan tuur ndox te ah, lii nag borom xam-xam yi affaire bi dafa lënt ci ñoom nda yenti bi saa tam mais attendez dañ daan dem ci dugg biir jàkka ji di tuur mës naa nettali xadiis bi maa côté deux mille cinq am naa ko ma ko mës a nettali ma nettali ko xadiis <laughs> ah, <laughs> maanaam Euh, lii imam al-Bukhari xam nga lu tax mu indi hadith bi lii nii mooy day wane ni xat bi du sobe parce que bu doon sobe duñ ko bàyyi muy dugg ci jàkk bi di dem ko déll maanaam day dëgëral ba tey li nga xam ne moom mooy li fuqaha maliki di wax rahmatullah alayhi mais xat du sobe loolu benn la ñaareel bu ci def mooy dañ daan tuur ndox loolu nag lënt la parce que ñëpp d'accord nañ ni mbéywuli xat sobe la loolu moom doo gis borom xam-xam bu naan la mbéy wala sax di sobe ne borom xam-xam yëpp d'accord nañ ni lépp luñ dul lekk yàppam ay mbéewalam ak dem àllam sobe nañ bu tuuree ndox ak dem àllam sobe nañ borom xam-xam nañ ci loolu léegi mooy euh, fan lañ daan tuur ndox moo tax borom xam-xam yi soxla gëndale ay xadiis bi mooy nag mooy dañ daan tuur ndox ci biti waaye dañ daan dugg ci génn ci jàkka ji maanaam dañ daan tuur ndox mooy ne naturellement xaj dañ koy gis muy tuur ndox kon xadis bi mu am mu am tabuudu ak mu bañ koo am ñoo yem waaye am na borom koo xam yu bari tamit ñoo xam ne rahmatullahi alayhi comme surtout fuqaha hanafi yi rahmatullahi dañuy tegtaloo ci xadis bii di wax mas mbir mu ama am solo mooy lan mooy ne bu ñu tuuree ndox nit ki bu tuuree ndox ci biir ci biir ci ci maanaam euh, xaj bu tuuree ndox te fekk ci jàkka ji la ko amee mais loolu attention jàkka yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam jamono jooju amul woon ay buntu benn ñaareel bi ci def mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que xam ngeen ni jàkkaam ba nim fi jógee amul woon ay basat gars yi buñu daan julli ci ci suuf fii dañ daan julli ah amul lan lañ fi lala euh, léegi kon noonu bu ñu gisee kon jàkka ji xaj yi bu daan ñëw di dugg parce que ginnaaw gi dañ faa def ay dañ ko dañ dañ koo clôturer di tëj ko utal ko bunt waaye bañ nga waaye lii moom mooy avant parce que jamono ji moom nee na lan la woon célibataire la woon te ginnaaw gi xam nañ ni am na soxna soo xamante ne takkoon na ko ba bi mu koy eh, wàcc wàcc wam ko wàccee fekk mu gisoon mbërëgam ci la yeneen bi meroon sallallahu alayhi kon maanaam mooy période bii moo jiitu euh, période bii nag bi moo jiitu kon mooy avant ñuy ñuy wërale jàkka ji la woon waaye nag borom xam-xam yi rahmatullah dañ ne lii day tegtale ne maanaam xanafiya euh, yi rahmatullah mooy day dëgëral seen mazhab mooy lan mooy ne comme li Abu Qulaba di wax rahimahullah muy taabi'i bu màgg boobu nga xam ne jàng na ci saxaaba yu mag yi radiyallahu anhu mu ne jant bi su dóoree ci kaw ndox ci kaw suuf ci kaw sobe di ko dóora dóor comme suuf si ni suuf si am sobe jant bi di ko dóor di ko dóor di ko dóor di ko dóor di ko tàngal di ko tàngal ba mu mujj wow koŋ koŋ koŋ koŋ ba jaxasoo suuf si day daal di mujj nekk so day daal di làpp moo tax te loolu bokk na ci li koy dëgër mooy àll bi duñ fa dem di di di di di jekki naan wooy ndax fii laab laa laabu la nangam moo tax ñoom seen mazhab tey bu ma jëloon maanaam sama yére bi bu amoon sobe su ma ko weeree ci wa ci ci ci weer ko jant bi di ko kii ngelaw li di ko ëpp muy ba mu wow koŋ koŋ koŋ ba nga xam ne boo ko xeeñtoo sobe bi dootu la xeeñate gisutoo sobe bi naka noonu rek maanaam bu boobaa laat na loolu laabal na ko même bu ko ndox laalu parce que ci ñoom du ndox rek mooy dindi sobe te loolu mazhab bu dëgër dëgër dëgër la te bokk na ci li koy dëgër mooy xadis fii am na ñi nga xam ne ñooy jumhur Shafi'i Maliki Shafi'i Hanabila rahmatullah ñoom ñoom ndox rek te ndox mu laab te laabalaat rek kay dund sax maanaam tuhu mooy almaul taxu mooy dindi sol waaye bu boobaa euh, ñoom leneen lu dul ndox mu moo xamante ne ndox mu ñu jooyal la wala ndox moo xamante ne taxuur la bu fekkente ne ndox mu laab la bu dindee sobe maanaam ñoom dañoo jàpp ne sobe boobu du bu deñee itam du du dindi euh, non dañoo jàpp ne dina dindi al al euh, al xabar bi mais du dindi xokk mu xabar mm-hmm. ak tey bi duñ ko dindi maanaam sobe baa ngi ne an najaasa mi ngi ni mm-hmm. dindi na ko maanaam def nga ci ndoxum saabu wala odd javel wala yooyu mais jàpp nañ ne ba tey lan dañu mm-hmm. lan attey sobe bi dañu parce que attey sobe ndox rek koy dindi mu laabtee laabalaat waaye loolu tamit Hanafi yi rahmatullah xëccoo na ñoom ñoom ci loolu ngir xadis bi waaye xëccoo na ñoom ñoom ci loolu ngir beneen xadis mooy xadisul hirra xadisu muus bi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, xadis bi dani eh, xadis sayyidina Abu Qatada radiyallahu anhu mu ngi ci sunani mu ngi ci Muwatta bu imam Malik tam rahimahullah yenent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, ndax ah, ndax dafa ñëw euh, di may ndox euh, muus mi après mu ñëw jàppoo ci ndox moomu soxna doom ji tiim ko jaaxle mu ne ko laa tajafiina yabnata axi bul bul doom mi fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna innaha laysa bi najasin innama hiya min at-tawafina alaykum wat-tawafat bul jommi parce que muus yi lii du sobe lii ñii naan du sobe lu tax mu ne parce que amul euh, yeneen bi sallallahu alayhi de dégg naa ko mu ne ñoom du ñu sobe ñoom dañuy baagante seen biir rek mais ñoom li fi ñuy layee ci loolu mooy muus mi bu lekkee masalan kaña ak yu noonu ak ñeneen ak ñeneen daal di euh, ñëw mar maanaam bu ñëwee te gisatuñ jeexitalu deret jeeg yooyu ci gémmiñ bi bu ñëwee naan ci ndox mi ndox moomu day daal di maanaam terewul ñu mën cee jàppoo ndox mi du ko sobel waaye laaj bi mooy lan moo setal gémmiñu muusi lu dul ay tuflitam maanaam ko ci la ñuy xamee ne ndekete leneen lu dul sobe leneen lu dul ndox man naa dindi sobe su fekkente ne jëmm ji dañ na te loolu mooy tamit li ñu jëfandikoo ci yeneen mbiri mooy tey moo fekkee place bu nekk parce que li tax cosaanu ci mbirum loolu qaida la mooy baraatul asliya wala aslu fil fil fil fil fil fil asha at-tahara cosaan ci mbir yi moom mooy dafa laaj tey bu ma ñëwoon fii fekk euh, euh, ñëw ci télé bi mais amul dara lu naan mu fii am na fii sobee bu bi soobee amoon te fekk euh, tawul ci diggante bi comme désert la wala feneen mais lan moo ko laabal ba tax bu ma ñëwee mën naa fee julli sans ma bàyyi xel leneen lu dul jant bi ci tàppe ak ngelaw li koy ëpp loolu moom moo tax mazhabu Hanafi yi ci bunt boobu mat a bàyyi xel parce donte li gën a euh, wóor gën a sàmm mooy mazhabu jumhur waaye nañu bàyyi xel beneen mbir te loolu même ci mazhabu jumhur tey masalan bu ma jëlee sama yére dugal ko ci ci ci nu tuddu machine à laver bi mais yére boobu même bu amee sobe ci cosaan ci mazhabu maalikee sax rahmatullah alayhim loolu day setal yére bi lu tax benn mooy ne ndox bi muy njëkk indi wala ndox bi muy mujjee indi ñooñu ñëpp ay ndox yu set lañ te yu laab lañ te dañuy laabalaat moo tax wax di naan way ndaw masin àlawe du mën a fi am maa xab bi gars yi di xab te loolu beneen mbir la gars yi dañuy jël na ne la dañ koy xab ba pare da ngay jëkk jël paan boo xamante ne ci ngay njëkk ki yére yi xay walla xayu yére yi après soo pare nga doo ko génn nga dem fóot mais loolu boo ko defee sobe ngay jël dugal ko ci biir sobe loolu du du fiq loolu moom du fiq xaw fu mu jógee mais du fiq euh, loolu mais dangay gis ku koy wax dégg nga affaire bi mu jàpp ne mi ngi wax xam-xam bu xóot maanaam jàpp na ne fi mu toll mi ngi leeral mi ngi tot fekk <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm tojul dara <laughs> yàlla nañu li ñu mën a wax mooy bu dee paan nga yor te yére bi am sobe dangay jël ndox mi nga raxas ko ci ci ci biti ci biti ngay raxasee yére bi. mais pas ci biir paan bi ndax soo ko raxasee ci biir paan bi sobe bi day dugg ci ndoxum paan bi ba pare bi dal ci yeneen parties yére bi maanaam day gën a yaatal sobe bi nga bëgg a jël yeneen yére yëpp boole leen xayu neen ne dafay xayu ba pare en dul yokk sobe bi dégg moo tax mu tekki ne mu ne falam ya te nekk daanu ñu nekk yaru suuna daan wis shay'an dara min zalika ci loolu bi beneen masala la moom mooy ñaari mbir yu wow bu ñu laalante du ñu wàllante sobe xaj yi bu ñu amee sobe maanaam bu ñu tuuree ndox sobe ñaari day dal seen tànk yi wala yu mel noonu bu ñu doxee ci suuf si suuf si dafa wow ñoom ñu wow seen yaram wow bu ñu laalee suuf si suuf si du sobe tey sobe bu amoon fii mu wow ma laal ko fii du tax fii sobewu déedéet ngir ne ñaari mbir yu wow du ñu wàllante sobe waaye mbir mu wow ak mbir mu tooy dañuy wàllante sobe mbir mu wow te am sobe bu laalee mbir mu tooy da koy wàllu sobe bi mbir mu tooy bu am sobe bu laalee mbir mu wow da koy wàllu sobe bi waxuma laak nag ñaari mbir yu tooy foofu moom salawaalo gën a aaye mhm. dégg nga xadis mhm. euh, bi euh, kon euh, li tax amaan na mu indi xaala noonu rek wax xaala mhm. mooy loolu voilà amma xadis bi comme niñ la ko waxee léegi imam ahmad ibn imam abu dawud indi na ko ci xadis numéro trois cent quatre-vingt-deux imam ahmad ibn hanbal moom indi na ko ci xadis numéro cinq mille trois cent quatre-vingt-neuf rahmatullahi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 waaw léegi bu loolu yëpp njëriñ mhm. mhm. kii déedéet yëpp am sobe waaw yëpp nga dugal mais bi moom mooy génneen mais ndox mi loolu lañ doon wax léegi ndox mi day day day boo leen dugalee ndox mi dañuy wàllal xam nga ndox amul lii day dugg fii lii loolu amul maanaam ndox amul léppay communauté communiquer seen biir waaw parce que à moins que paan bi ndox mi bëri lool lool lool par rapport ak soko bi ci nekk mais non attention loolu mooy soo ko fetee ba raxas ko ba génne ko nga xool ndoxu paan bi soppikuwul ci cat ci cat ak ci melo. loolu loolu laa ko fay wax. waaw loolu laa lay wax problème dugal boo ko wax ni ma la sous condition. soo ko non loolu laa déedéet déedéet. kon yére bi tam sobeewu na parce que ñoom ñaar yi ndox mi ci faar bi moo tooyal yére bi. <laughs> yaakaar naa. ay daa ubbi la wina bi xool ba am solo dafa def dafa def voilà. il a temps yéen